أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen balu àq di leen balu ni ñu ko tàmbaleeg yéen ci bis bu njëkk ci weeru koor yi nekk di weeru yërmande ak weeru jégle ak weeru goreel nit ki nga xamante ne mooy sàkkoo gore wu ca na ca sawara yàlla ñu yàlla dafa ñu ñëpp ñëwaat nañ tey jii nii ci béréb bu sell bii fas yéene seq ak yéen détails yi nga xamante ne moom lañu baaxoo woon seq ak yéen tey nag ñoo am fi gan goo xamante ne ci waar yii ñu yëngut rek naka jekk ci lay yëngutu ba tax tey jii nii li jamono ji xat-xat ak fa mu jógee li muy sori sori mu ñëw ngir fas yéenee bay wàllam ci wàll wi nga xamante ne moom lañu jëm yàlla nañu ko yàlla fayal ki ñuy dalal tey di oustaz Ahmed Dame Ndiaye yaakaar naa ne loolu rek na ci présentation bi ndax ñu bare bare xam nañ ko ci ay activités ak li nga xamante ne moom mi ngi koy liggéey ci l'islam bi ak diine ji waaye nag niñ ko baaxoo def rek dañuy xamle tuuti rek aslëf ci ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam wàllu lu ak xamle comme ni nga xamante ne noonu lañ ko baaxoo def ak ñi nga xamante ne ñoo fi njëkkoon a jaar xamle tamit aslëf ci li nga xamante ne moom la war a seq ak ñun waxtaan tey jii nii oustaz Ahmed Dame ni ko doomu soxna yépp baaxoo defe rek yoon wi nga xamante ne ci lañ baaxoo jaar ci yoon woowu rek lañ ko jaarale mooy bi mu tollee ci war a jàng alxuraanul karim waajuram di sëriñ Cheikh Ndiaye moom moo ko jàngal alxuraanul karim ci Kaffrine ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi la fa jógee dem Kaolack ci ku ñu wax sëriñ Ahmadou Ndiaye Arour foofee la tàmbulee njàngum xam am jàng fa yenn ci téere xam-xam yi ba ci 1971 la jóge fii Sénégal dem Algérie dugg foofu ci école yi euh, tàmbuli am njàngam ba am baccalauréat ci wàllu ulum mu continuer ci njàng moom ba léegi ba ci 1983 ci la ko yàlla baaxe mu am maîtrise mu am maîtrise ci science éco muy al ulum te loolu mi ngi ko amee ci université bu nekk Baghdad ca Irak ginnaaw ba mu jógee foofu ci Irak la ñibbi ci fii Sénégal yàlla baaxee ko ci atum 1985 mu dugg ci école bii nga xamante ne moo nekk Ndakaaru ñu koy wax école normale supérieure nga xamante ne foofu lañuy ñuy tàggate jàngalekat yi mu tàggatu foofu ba am fa diplôme bi nga xamante ne moo koy may mu mën a dugg ci école yi ngir jàngale ci 1988 lañ fa affecté lycée Malick sàll bi nekk Louga mu fay jàngale mathématique nekk fa professeur math école Sëriñ Abba Sall bi nekk Louga mu fay jàngale mathématique ginnaaw bi la ñëwaat Ndakaaru ñu andi ko ci franco arabe di nekk Ndakaaru mu nekk fa professeur naka noonu tamit yëmul ci jàngale moom rek waaye bépp activité boo xamante ne ab jullit mën na caa bay aw laajtam activité yooyu moom tamit mi ngi ci bay aw laajtam ndax am na kuréel bu ñuy wax jamaatul amal al islami yi moom mii moo nekk mudir bi moo nekk amir bi moom moo mooy ki nga naka noonu tamit euh, rabitatul aima ci Sénégal moom moom mii mooy ki nga xamante ne moo nekk secrétaire secrétaire général bi mooy euh, ñi nga xamante ne kuréel gi nga xamante ne dañuy yëngutu ci wàllu woote ci lu jëm ci lislaam moom mii mooy ki nga xamante ne moo nekk seen secrétaire général kon loolu aslëf la rek ci activités yi nga xamante ne moom ñu ngi ci yëngutu naka noonu tamit yàgg nañ koo organiser jotaay yu mel nii comme bu mel nga xamante ne moom lañ ko taxawal tey jii fii nii bépp jotaay boo xamante ne dañ fay xamle diine wala ñu fay xamle diine rek moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne danañ yëngu ci jotaay yooyu kon ñun ñu ñaan yàlla subhaanahu wa mu guddal fanam te may ko kàttan ba li nga xamante ne moom la yéenee liggéey ci lislaam may ko mu àggale ko xam ko ak bëgg àggale mu ànd nag ak sëriñ Mor Mbay moom tamit mu yëngutu ci wàll gi nga xamante ne moom la sëriñ bi yëngu euh, xam naa ne insha bu fekkente ne waxtu may nañu ko sax su fekkente ne sëriñ bi waxtaana ba noppi gis na ko jox kàddu gi tamit mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi di waxtaane li mu fas yéenee waxtaan ak ñun tey nag mooy li ñuy wax alwasatiya mooy lu ëpp lu yeesut maanaam mbir l'islam yoo xamante ne da ngay dox ci digg bi rek doo ci ëppal doo ci yéesal lu manqué wut maanaam loo xamante ni manqué wut ëpput yaakaar naa loolu nag képp ku di jullit te bëgg a dox doxinu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam war ngaa yittewoo xam tabu boobu kon kenn ku nekk ñun war koo bàyyi xel ci lii nga xamante ne moom lañu bëgg faram fàccal tey jii nii yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah billahi min ashaytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi wa salaamun ala ibadihi alladina istafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qaasimi muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare ci weeru màgg bi di leen ziyaare ci jataayu ëtt bu màgg bi di leen ndokkeel ci weeru mag wi di ñaan borom bi tabaraka wa suñ jataay bii yal na ko jàppee jataayu jaamu yàlla su ko ko jàppee yal na ko nangu ñu ngi leen di ziyaare di leen ndokkeel di leen seedaloo suñu sant yàlla ci xéewal gi xéewalub ñëw ci jataay bu mel nii ci dëkk bu tedd nii fekk fi ay mbokk yu tedd nii xéewal googu kenn xamul nu mu day ñu ngi leen di seedaloo ne sant nañ ci yàlla baax baax ñu ngi ziyaara ci seen jëmm yi xalifa bu tedd bi ci dëkk bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala guddal fanam lool te mu ànd ak wér ànd ak jàmm kon ci seen jëmm yi lañuy jaar di ko ziyaara di def tawassul tawassul ci borom dëkk bi ci wàcc ci borom dëkk bi ñu ci def tawassul di ñaan koor gi yàlla bu mu nekk suñ mujj woor yàlla yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci dëkk bi def jàmm ci réew julli yépp di am mbégte lool di ñëw di teew ci dëkk bi rawatina di fi jël kàddu di jéem a nafarat ak yéem yenn tomb yi nga xam ne yitteel na julli yi xam nañ bu baax ne tumuranke ku traité tomb bi taxul ñu jox ñu ko waaye bëgg yaatal xéewal loolu moo ñaax ñi it ñi ñu teg seen loxo mbirum bind yi ñuy jël ci koor gi yéen ju ñu am ci yaatal xéwal googu moo tax fu ne ngeen jëli fa kenn ñaan ko mu traité ab tem waaye du rafle ku ko traité ndax loolu lu ñu xam la bu baax a baax ci dëkk bi ak daara ji nga daara yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak li muy formé ci ay cadre macha allah kon incha allah noonu la ñu gisee waxtaan wi ñun itam dañ koy bànneexoo rek di bànneexoo xéwal googu incha allah di ñaan borom bi mu jàppale lañu ci tom bi ñuy sant luñ ci man ci kattan ñu def ko ci ba ba cëppaandaw ja seen yaakaar bañ a tas ngeen xam ne liñ ci man yépp def nañ ko ngeen ñaanal yàlla yàlla jàppalañ ci loolu tem bi mooy al islam wal wasatiya l'islam ak wasatiya mën nañ koo déggee l'islam ak digg dóomu digg dóomu digg doom mooy tout juste milieu bañ a ëppal bañ a ëppal ci ndeyjoor bañ a ëppal ci càmmoñ waaye taxaw ci digg bi li doy waar dama koy wax mbokk yi toujours mooy jullit yi liñ leen saf tagge leen ko lañ gën a tële mooy taxaw ci digg bi parce que ummatan wasatan la alxuraan wax ne yéen yéenay xeet wu digg doomu ba pare ñun ñu bañ ne duñ digg doomu mukk moo tax jamono ju nekk waxtaane tomb bi am na solo mais jamono yi ñu toll nii temb ci la gën a am solo xam naa ne bu ñu amoon ko am capacité man manu man koo leeral lu jullit yi soxla la soxla nañ ko ci jamono yi yépp mais jamono ji ñu toll nii tembe ci lañ ko gën a soxlaaye ndax léegi àdduna bi daa ubbeeku lu ne dem fu ne su boobaa ñiy jàngale diine su leen yàlla baaxewul ñu nekk ñu digg doomu giraawaali gu ne mën nañ koo def damay wax mbokk yi ne leen bu njëkk li taxoon mu yomb mooy foo dem ci Sénégal daara joo dem ci Sénégal daara ja masala moo fa jànge soo fa jógee dëkk boo demaat ci Sénégal soo fa laajee masala mi même tontu bi ngay tontu dëgg la daanañ séddale daara yi am ñu gën a màcc ci wàllu luxa wàllu làkk arab bi am ñu gën a màcc ci wàllu fiq am ñu màcc ci yeneen wàll waaye ñoom ñëpp téere yi ñu doon jàng benn la ngir mi ñu doon ubbee benn la moo tax booba la nekk julli Sénégal gënoon a léegi nekk jullit Sénégal yombatul ndax adduna daa ubbeeku lu ne jóge fu ne ñëw fi te nag ñi koy joxe duñu ko leeral dañuy fekk nga jàng sa masala ba mokk gëm ko di ko jëfe ñu xëy indil la beneen masala xamal ne masala boobu mooy sunna nga daal di jaaxle ndax ab jullit su demee bay sikki sàkke ndax li muy def sunna la du rek mu jàq te fekk boo wutul la masala mi nga am sax boo wutul fa mu sukkandiku ci sunna moo gën a dëgër fukk fuuf masala bi mu la indil waaye nag fekkoon xamuloo ci dara suñ leeneen li nga def di sunna nga daal di jaaxle ndax ab jullit dañ koo sant mu nekk nit sunni mooy kenn rek la war a jànge diine ci moom mooy yonent yàlla muhammad te li nga def di sunna mooy li nga jànge jànge woo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mën naa jaaxal ab jullit te loolu yépp li ko jur mooy ku nekkay jàngale léegi ku nekkay jàngale ku nekkay jàngale léegi te lu ne la jàngale te kiy jàngale du am matu xamal la ne li mu la wax fii laa ko tibbi waaye da wax rek loolu mooy na kon dëgg-dëgg jamono yi toll nii tembe waxtaane tem bu mel nii du am am solo la al itidaal wala wasatiya li muy teg mooy nga bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañoo wax ne ñaari melo rekk am ñuul ak weex am na ñoo xam ne dañuy wax ne lu ñu xool rek daa war a ñuul wala mu weex te yéen xam ngeen ne diggante ñuul ak weex ay melo yu bëri am na ci wax dëgg am léegi nag am na ñoo xam ne seen dégginu diine ci pas-pas boobu la aju mooy ñuul rek walla weex l'islam mbokk jullit yi comme di ngeen ko jànge ma jànge ko dafa ñëw ngir yëkkatil ngir libérer nit ngir goreel leen ci goreel leen ci jaaxle ak fitna ak coono dafa ñëw goreel leen ci al isra dafa leen ñëw goreel leen ci li ñu tuddee al isru wal aglaal wala iglaal mooy teg ci pënt yi ak jatan ki ba nit libre nit moom boppam loolu moo tax lislaam ñëw wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj lislaam ñëwul pour teg leen fitna lislaam ñëwul ngir pour ngeen jaaxle lislaam dafa ñëw nekk diina ju leer diina ju ñu mën a xam diina ju digg doomu joo xam ne ku ko xam nangu ko sa kal nangu ko sa jëmm man ko kon l'islam ñëw fi pour teg nit ñi xaraj yàlla wax ci alquran yuridu llahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr yàlla dafa bëgg teg leen dafa ñëw ngir teg leen lu ngeen man waaye ñëwul pour teg leen lu ngeen tële ndax suñu yàlla farataalee ay farata ba pare te bunuñ ko loolu danañu indil ay jafe-jafe moo tax lépp lu ñu yàlla sant rek mën nañ ko yonent bi ci sunna ne kenn mësu koo dendeleel ñaari yëf ne ko na ci tànn benn lu dul ba gën a woyof gën a yomb lay tànn yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom mane na fu nekk mane na lépp bi mën na lépp waaye ñëw na ci sunna mësuñu koo tànnaloo ñaari mbir lu dul ba gën a yomb lay tànn lu tax daa bëgg xeetam yépp dem àjjana daa bëgg ñi gën a néew kattan ci xeetam bi du ñu am kersa ci ni ñu mel ndax nañu mel la yonente ba tànn loolu moo tax ulama ul fiq wala bu la neexee nga ne ulama ul aqida bi ñu jëlee sariya bi càmbar di ca tënk ay pas-pas ak ay principe dañ caa tënk principe yi may bëgg a tudd al mashaqqatu tajlibu taysir loolu qaayida usuliya la laa darara wala dirara qaayida usuliya la wa darurat tubixu almaxdurat qaayida usuliya wa daru almafsada muqaddamun ala jalbi almaslaha lii ay bind la ay tënk la yu borom xam-xam yi tënk gannaaw bi ñu càmbaree sariya ba xam ba xam jëmuwaay sariya la tënk tënk yooyu pour jullit bi di ca sukkandiku ngir mën a dégg diine ji di ca sukkandiku ngir mën a jëfe diine ji almashaqatu tajlibu at-taysir ñu ne coono coono ci jaamu yàlla day juru day bijji ak yombal coono bu métti ci jaamu yàlla day bijji ak yombal wa ala alladina yutiquunahu fidyatu taam yutiquunahu ulamaaw tafsir dañ wax ne mooy ki ko mën te mu te ci moom itaaqa am na ñu ko firee ne mooy ki nga xam ne mën na ko waaye dafa soot dafa dafa ci moom te mooy màggat bi dem ba dooleem jeex nga xam ne mënatul toog ñaari waxtu yu mu naan mënatul toog ñetti waxtu yum lépp kooku su wooree itam woor gi métti na ci moom sharia wañ wàññil ko coono boobu jox ko taysiir ne ko na bàyyi koor gi te génne mudd muy benn la barara wala dirara masala mi bu ci lor kenn bu la ci loru bu ci lore ad daruraat tubiix al mahduuraat léeg-léeg ñu aaye mbir loru ca tax ñu may la ko darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha mbir mi su fekkee def ko am na njariñ def ko am na njariñ waaye def ko mën na lore léegi moytu lor bi moo gënal sariya def def njariñ kon yépp mbokk jullit yi ay tënk yoo xam ne yi méngoo xam-xam bii jàngale li ñuy dégg diine muy al usul ñi ko méngoo bi ñuy càmbaree sharia ba xam ci sharia jëm ak fan mooy jëm waayam lañuy ñu tënk tënk yooyu ngir may nit ki mu mu xam ne mbir mi ci digg bi la nekk waaye lii yépp mbokk julli yi teewul ba tey jii jullit yi ñu ngi am jafe-jafe ci dund seen diine am na ñoo xam ne démb rek maa ngi koy wax ci dars moo doon joxe ci jàkk ji ci téere nitu yàlla ku màgg koobu Saïd Hawa bi mu tuddee jundullahi saqafatan wa axlaaqan moo wax ne am na ñoo xam ne bu ñaari mbir amee bu li bu la lislaam santee ñaari mbir ba jàpp ne mënuloo ko lañ lay lañ lay sant lañ lay jàngal ndax bëgg nga tële ko ndax nga xeeb sa bopp loolu bakkan la loolu yàlla nañ ci daal musal loolu loolu bakkan ndax di jàngal nit ki te di ko jàngal li li nga xam ne du ko man ndax mu xeeb bakkan boppam kooku bëgg nit ñi dugg àjjana taxul mu jàngale loolu bakkan yàlla da ci natt seytaane daf ci natt ay nit ñuy jàngale diine ji waaye toujours na mu gën a jafe na mu gën a méttee lañ koy def ndax toujours jullit yi di xeeb seen bopp yàlla nañ ci yàlla kon wax fa si ya mbokk jullit yi baat bu riche la bu la neexee nga ne mooy dudd tatarruf mooy ge mooy mooy mooy safaanu ëppal ëppal ci ndeyjoor wala ëppal ci càmmoñ waaye loo bëgg xam lu muy tekki da ngay jël safaan ba naa ngi leen di jox léegi benn waay bu ëppal benn woykatu arab bu ëppal nga dégg li wax wa nahnu daf ne wa nahnu unaasun laa tawassuta baynana lana sabru duna alaalamin aw alqabr waaw wa nahnu unaasu laa tawassuta bayna mu ne ñun aw nit la yoo xam ne xamuñ digg xamuñ digg doomu xamuñ xamuñu demi mesure xamuñu demi mesure léegi moom li xew mooy lana sabru duna alaalamin aw alqabr dañuy gëm ñëpp wala ñu dugg ci bàmmeel rek duñ fi nekk di am ay nawle xam ne kooku ëppal ndax diggante bi am na solution am na fi man ngaa bañ a gën ñëpp tegu seen kaw te am ñoo nuróol yem ak ñoom waaye ñoom nee na dañuy gëm ñëpp rek wala ñu dem ci xab ci bàmmeel yi kon loolu misaal la ci tatarruf ëppal bi nga xam ne l'islam da koy aaye waaye li métti ba métti mooy jullit yi tey ñu ëpp ci ñoom mu ëpp ci ñoom ëppal lañ kenn ku ne booram rek lay xëcc ku dul moom rek bokk ku dul moom rek gëmut ku dul moom rek xamut ku dul moom rek sellut loolu léegi la xew waaye xewuloon xewuloon démb ju sori ja ci démb ju jege ji xewuloon ci démb ju sori ja mooy xewuloon ci jamonoy saaba yi xewul ci démb ju jege ji mooy jamonoy mag ñi nekkoon ci dëkk te jàngal ñu diine indi fi diine jàngal bi ko ñoom loolu xewtoon ci ñoom ñoom nangu woon nañoo nekk ay nawle nangu woon nañoo am nawle nangu nañoo dund ak wuuteeg ñoom luñ gis te ñu jox la même yitte ak yëg-yëg bi ñu am seen bopp. moo tax mbokk jullit yi bu ñu gëstoo diine ji bu baax càmbar ko danañ gis ne mandarga bi muy mandargaal lislaam mooy alwasatiya mandarga bi gën a fés ci mandarga yi mandarga al islam mooy alwasatiya taani al mawqif al mu'tadil bayna tarafayn mooy nekk ci digg bi fala tamilu ila tarafin duna aql wa innama taqifu al mawqif alladi yaqtadihi al mizan al qist mooy nga taxaw ci digg bi ni balance bi mel bu ñu ko bàyyee moom dong taara ko ñaari balance yi foo leen fekk dañuy tolloo loolu mooy alwasatiya fala tasbax bi turyaan tarafin ala al axar l'islam du nangu benn wàll ci wàllu lislaam yi not ga ca def danañ ci ñëw ci biir ba mu gën a leer insha allah du ëppal ci ndeyjoor du ëppal ci càmmoñ waaye day nekk ci digg bi l'islam dafa nekk bayna al maddiyati wa ruuxiya nekk bayna al waaqiyati wal misaaliya nekk bayna al fardiyati wal jamaaya l'islam dafa nekk diggante gëm looy làmb daj ko ak gëm lu ñu loo xam ne ku ko làmb doo ko daj te mu nekk l'islam dafa nekk diggante li am ak li ñu géñeer te amul l'islam dafa gëm ne nit ki moom en tant que benn nit am na lu mu yàllool waaye moom itam ci biir mbooloo bi am na lu mu yàllool duñu jël àqu kenn ci jox ko mbooloo mi waaye duñ jël mbokk mi ba àqu mbooloo bi tam ba fàtte àqu kenn ci kon mbokk jullit yi lislaam mooy diine diggu doomu moom la yàlla tagge jullit yi ne ñooy ummatan wasatan su jullit yi demee ba fàtte loolu ba ëppal ëppal ci benn wàll bu mën a doon mission bi ñu yàlla joxoon duñ ko mën a doxal jullit yi suñ bëggee bay sas wi leen yàlla sas ci kaw suuf foog ñu nekk ñu diggu doomu ndax bu ñu diggu doomoo mën a ànd ñu àndee am doole suñu amee doole mën a def li yàlla bëgg ko def ci kaw suuf waaye bu ñu ëppalee kenn ku ne ëppal dem ci booram ñu wuute suñu wuutee néew doole bu ñu néewee doole kenn ci ñun du mën a bay wàllam ci sas fi ko yàlla bëgg mu bay ko ci kaw suuf wax jii ma wax mën nañ koo sukkandikoo ci alquran mi nga xam ne mooy source bi njëkk ci source charia yi mën nañ koo sukkandikoo itam ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi nañ jël alquran alquran am na benn saar bu ñuy wax sóoratu fatiha sóoratu fatiha sóoratu fatiha sóoratu fatiha fatiha saar wu doy waxuma sax li ci nekk ci ay xam-xam waxuma sax li ci nekk ci baatin waaye saar la woo xam ne bët bu set boo nekkee jullit bu yaafus danga ko jàng fukki yoon ak juróom-ñaar soo nekkee jullit bu yaafus te mooy jullit bu yem ci farata yi képp loo yaafus yaafus da jàng faatiha fukki yoon ak juróom-ñaar ci bis bu nekk loolu amul beneen dog ci alquran buñ la forcé nga jàng ko noonu parce que lii yemuñ santuñ la ko dañ laa forcé nga def parce que boo julliwul doo julli te boo jàngul faatiha julliwuloo kon da nga ko jàng fukki yoon ak juróom-ñaar ci bis faatiha am na ay ju doy waar ci nekk mooy ihdina siraat al mustaqim xam nga fatiha bu fekkee dagan na ma wax ko dialogue la bu dox diggante jaam bi ak boroomam tabaraka wa taala jaam bi dafa taxaw ci kaw borom mooy contrat la boo xam ne bët bu set nga signé ko bët bu set ma signé ko bu set ma signé ko fukki yoonu juróom ñett danaa ko danaa ko jàngaat signé ko ndax yàlla day bañ ma fàtte contrat boobu lan mooy fàtte fatiha mooy bismillah ki tudd allah laa bëgg a waxal façon firi la firi la firi la ci firi fatiha bismillah ki allah laa bëgg waxal ñu allah ah ñun kooku xamuñ ko nga ne ki may wax mooy alhamdulillahi rabbil alamin mooy arrahmanir rahim ki may bëgg a wax mooy arrahman arrahim mooy ki yaatal léegi léegi laa dégg ci ñu dalaloon euh, prix bu rafet boo xam ne tey laa ko njëkk dégg ci ci mooy arrahman borom xéewal yu digg yi arrahim borom xéewal yu sew yi c'est trop fort ça léegi léegi rek Cheikh Abdourahman Bakke mu ñu tegal mu ci doy waar waaye lu jiitu may dégg loolu damay wax ne arrahman yàlla mi yemale chance yi ci àdduna bi ku bëgg baax baax ku bëgg a xam-xam ku bëgg am am ku bëgg a bon bon fii yàlla dafa yemale bëgg a baax baax bëgg a xam ku bëgg a am am ku bëgg a bon bon arrahim yàlla miy récompensé yàlla miy delloo ñukkal ñi profité woon ci chance bi ñu amoon ci àdduna ba jëriñoo ko muy raxiim ñu ne la li nga wax rafet na lool waaye ba léegi xamuñ ki ngay wax nga ne ki may wax alhamdulilahi rabbil alamin mooy ki nga xam ne moom rek moo yelloo jërëjëf su ngeen ko xamul mooy borom bi ndefi rabbil alamin nga ne ba tey xamuñ ki nga bëgg wax de nga ne ma baamuwaat ko mooy arrahmani rahim mooy ki am xéewal yu dijj yi am xéewal yu sew ñu ne ba léegi li ngay wax lépp am na ñu wax ne ñoo koy def nga ne kon kaay ma wax leen li nga xam ne kenn dugg bu kudul moom mooy ki yow mi diin mooy ki nga xam ne bu yowmal xiyaamee moom doo nga ñemee yëkkati kan ñu ne ah léegi nag xam nañ ki lay wax parce que li nga yëkk am na ñuy wax fii ci àddina bi ni ñoom ñoom la waaye yow mu diin moom kenn ci àddina bi waxagul ne moo ko moom kon léegi xam nañ ki ngay wax léegi loo bëgg a wax nga ne li ma bëgg wax la moo ma tax ñu ñoom nga ne yéen ñëpp seede leen ma seede leen ma yéen ñëpp ne lu passé tey iyaaka naabudu wa iyaaka nastain lu passé tey lu passé tey yow dong lay déggal lu passé tey yow dong lay jaam te yow dong itam laa bëgg nga dimbale ma ci loolu loolu lu garaaw la wax jooju te bët bu sax nga wax ko fukki yoonu juróom-ñett juróom-ñaar pour bañ ko fàtt te dañ cee wut seede jullit yépp nañ ma seede ne iyyaka na'budu yow kot laay déggal parce que baatu na'budu buñ ko firee jaamu déggin bi day def parce que jaamu dafa bokk ci baat yoo nga xam ne jamono daa dem ñu koy wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba mujj mu muy tekki lu tuuti muy tekki julli ak woor ak dem Makka génn azak ne baatu jaamu ëpp na loolu lépp lu ab jullit di def wala mu di ko wax te yéene ci déggal borom bi loolu jaamu la tudd kon jaamu baat bu yaatu la mooy déggal mooy déggal yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loolu la bëggoon wax wax na ko yàlla ne kon nii ngay def yàlla nag li ma doon bëgg a wax li ma taxoon jënguñ doon ma léegi waxal li ma léegi waxal ne yàlla ihdina siraat al mustaqim ihdina siraat al mustaqim yàlla yàlla nag ma may ma tegu ci yoonu wu jub bi siraat alladina an'amta alayhim yoonu ñi nga mas a gërëm ñëpp yonent yeeg siddiqiin ak saalihin koo mas a gën sant liggéey koo mas a sant liggéey mu defe ko na nga bëgg yoon woo mu jaaroon yàlla yàlla nag ma ci teg ba ma mën fee bàyyi yoonu tubaab yi te mooy xeyril maxdubi alayhim wala daalin tubaab yi ñaar lekk lekk al maxdubu alayhim wala daalin loolu tubaab yi al maxdubu alayhim mooy ñi nga xam ne dañoo xam dëgg te duñ ko def duñ ko def duñ ko wax fu ab daaluun mooy ñi bëgg a baax te nangu ñoo xam dëgg ñooñu ay extrémité la ñooñu ñoo ëppal ñaari extrémité yàlla na ci digg bi al maxdubu alayhim bul bokk ci ñi xam dëgg te duñ ko def wala daalin bul bokk ci ñi bëgg a def dëgg te xam yooyu ay extrémité nekk ci digg bi siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim kon wasatiya loolu mooy al fatiha moo ñu njëkk a al wasatiya digg doomu fatiha moo ñu ko njëkk a jàngal ndax avant fatiha di ñëw ñaar ñu ëppal ñoo fi nekkoon ñi xam dëgg te duñ ko def ak ñi bëgg a def te xam dëgg mu ñëw borom bi tabaraka wa taala bi muy melal ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan lii moo tax ma def leen ngeen di xeet wu digg doomu li takunu shuhadaa ala nnaas ndax ngeen nekk jëwriñu nit ñëpp gannaaw bi nga xamee ne wa yakunu rasulu aleykum shahidan gannaaw bi yonent bi nekkee seen jëwriñ ngeen war a xool ci moom ba mel ni moom ndax li yàlla bëgg ku ko liggéey ci kaw suuf ku nuruwul yonent yàlla Muhammad mun loo ko tax jàng siira am que yonent bi rek la ñuy man a door man li yàlla bëgg ko def ci kaw suuf yàlla ne mooy rasul yakunu shahid aleykum suñ paree comme yonente amatut ñu ñu nekk shuhada ala nas moo tax jullit sa sab dafa rëy soo gisee mu nekk xayru umma dañ koo sas luñ mës a sas benn xeet xeet yi jiitu yonent yàlla Muhammad xeetu yonent yàlla Muhammad leen sasoon mooy déggal seen yonent yi te topp leen yonent yi wax nga dégg ko mu digle nga jëf bi yonent yàlla Muhammad ñëwee ba dem yon xeetu yonte yàlla Muhammad dañ koo sas loolu te mooy déggal yonent bi te mooy dund sunu bi topp ko waaye remplacer yonent bi ci liggéey bi loolu kenn mësu ko sas benn xeet moo tax su ko xeetu yonte yàlla Muhammad defut mëtul gënul ci xeet yi kuntum xayra umma uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf moo tax wa tanhawna anil munkar li tax ngeen gën xeet yi da ngeen di def da ngeen a bay sasu yonent mais su leen bay sax si yonent ci leen kenn mën naa am sax ñu gën leen parce que li la tax a gën sa nawle soo ko bàyyee sa nawle gën tax gën sa nawle soo ko bàyyee sa nawle doo yem ak sa nawle daf lay gën ndax xam ne xëy na yeneen xeet yi ku leen joxoon teraanga ju mel noonu ñu jëfe ko kon jullit yi suñ bëggee gën xeet yi duñ yem rek ci nekk jullit kese kese te mooy gëm yoon ci yàlla Muhammad topp waaye dañuy nangoo nekk ay yonent ci kaw suuf loolu mooy ja'alnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnaas Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi bi muy firi aaya bi dafa wax ne innaha ummatul wasat allati tashhad ala nnaasi jamian fa tuqimu baynahum al adl wal qist wa tadaa lahum al mawazin wal qiyam ne ummatan wasatan xeet wu digg doomu yàlla wax mooy xeet wu digg doomu woo xam ne dafay dugal loxoom ci lépp mbiru xeet wi da koy ñor dafay fexe xam li xew lépp xam li ci sariya wax taxaw temm ci ñu def day fexe ba nit ñépp nekk ci njub ak dëgg day fexe ba nit ñi jub moo tax ab jullit amul droit nekk jullit moom dong baax moom dong feeg baax googu matu mënu koo tuxal yóbbu ko ci keneen mu baaxe ni moom ak njullitam des na loolu la wax fii keroog ci màggal gu tedd gi ñu fi fekk woon keroog màggal Daaru Muxti te ñu terale woon ma ma introduire te mu table ronde bi ñu doon def ci kër a Cheikh abdu mbakke loolu laa fa junj woon ma ne kilifa diine yi su ma ne kilifa diine yi mu ñun ñëpp ci mbokk mooy képp ku jàng diine ji ba xam ko di ko jëfe ba pare taxaw temm ci liñ ji xam ko dañuy ëppante daraja nag ña koy dale ca xalifa yi ba ci suuf ba ci ñun doo dongo yépp ci kilifa diine yi lañ bokk dama wax ne kilifa diine yi amuñu droit génnee seen loxo ci liy xew ci dëkk bi amuñu ci droit amuñ ci droit te mënuñ ko it amuñ ci droit mënuñ ko mënuñ itam moo tax li ci am solo mooy nga am conscience nga xam ne am amuloo ci droit nga fexe koo defe ni mu rafet rek ma wax ne keroog ma wax ne dafa am ñaari xew-xew moo tax ñaari xew-xew rek laa ci tënk xew-xew bu njëkk bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa génn àdduna bett ñëpp moonte waru leen a bett parce que yonent bi waxoon na leen ne day génn àddina parce que keroog ci xajatul wadaa xutbaam ba mu xutba xutba bu rëy boobu fa ko tàmbale woon mooy déglu leen ma man naa am du ma amati chance wax ak yéen lu passé tey loolu message bu leer na loolu mooy wane yonent yàlla moom yàlla ko yónni xel xel mënut a neexee noon xel du neexee noonu xam ne li nga doon liggéey pare na boo demee faatu non non non non loolu xel xel xel rafet mënu ko loolu keroog loolu lay wane ne yàlla ko yonent bi lu nekk la daj ci ñuy gaaw a denc ku faatu ndax wala xat karam naa bani aadama ji doomu aadama yàlla da ko fonk te ku faatu boo fi yàggee mel luy tax ñu xeeb la loo doon doon kilifa soo faatoo yàgg si rek mel luy tax ñu xeeb la mu ne ku faatu rek nañ ko denc yonent bi faatu ñaari fan kenn denc ko ñaari fan nga xam ne bu doon nit ordinaire yàqu dina yàqu waaye xam nga yoon ci moom malaaka yi eh, eh, microbe yi ñëwuñ ko sallallahu alayhi wa sallam microbe yi sama classe gi la yàpp waaye yoon bu ba dawul fukki at tam na meloon la yoon ñaari fan ñu ne ko fa ñukk dem bi lijjanti leneen ñan ñoo def loolu ñan ñoo ko def saaba yi mu yaral boppam ñu gën bëgg bëgg ko ba mu gën a leen seen bët gën a leen seen ruut gën a leen seen jabar loolu alxuraan moo ko wax yonent bi faatu ku toll nu ñoom génn nit ku toll yonent bi génn àdduna ñu ne ko nga ñukk di defe leneen loola ñuy defe bu ñu ko mënul layal ci sariya ñu daan leen waaye dañ ko defi kenn daan leen dañ doon def question électorale lañu dañu gis ne li gën ëpp priorité du denc yonent bi mooy fexe ba julli di am kilifa mooy priorité dëgg la yonent bi génn àdduna ak lañ ko amal denc ko waaye priorité bi du denc ko priorité mooy fexe ba julli am kilifa ndax julli yi bu ñu amul kilifa seen dara du ñu taxaw temb ci julli yi am kilifa ba pare keroog dañu la fa nekk bi loolu du ma leen ko wax jàng ko ñu ñëpp tiira na mu demee fañ daje woon ak kii naan maa ko gën a nekk ak kii maa kii naan ko gën a nekk waaye la fa mu sottee mooy ñoom ñëpp d'accord nañ ne ñi yeneen bi bàyyi gannaaw ñoom ñëpp mën nañ ko wuutu waaye ki ko ci gën a man a wuutu mooy Sidna Abubakar ñu ne ko kaay ñu woteel la Sidna Abubakar ñëw ci jàkk ñu woteel ko ba mu nekk président de la république ba def prêter de ñu door a dem suulu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon képp ku bëgg a génnee sa loxo ci question électorale ci mbiru politique ci réew ma nga dëkk te mu nekk réewu jullit xaw ma loo comprendre waaye comprendre loo diine ji jigoon ci yoon jàll ma xam muy benn ñaar imam Malik wax naa ko keroog ñun ñëpp mooy suñu sëriñ en tout suñu sëriñ yi mooy seen sëriñ lii tudd Afrique de l'Ouest bi ku fi xam diine dégg ko ci déggiinu imam Malik nga ko dégg loolu la yàlla dogal loolu moo taxoon sax nekk jullit Sénégal yomboon ndax booba masala benn parenthèse la ubbi masala moo laaj Touba ñu tontu la boo ñëwee daaru muslim même tontu bi ngay am boo demee Tiwaawan même tontu bi ngay am boo demee Louga même tontu bi ngay am parce ñi lay tontu ñoom ñoo bokk ci njàng ñoo bokk téere yu njàng ñoo bokk sëñ mooy imam Malik radiyallahu taala anhu imam Malik moom fii sëñ question électorale question électorale dugal loxoom ci problème politique moo tax ñu dóor ko ba mu lagg dóor ko ba mbagg mu sumee ko juróom-ñaar siyar juróom-ñaar siyar lañ ko dóor ba mbagg mu sumee ko ndax question électorale lu tax parce que Banu Abbas dañ doon forcer nit ñi ñu leen di woteel ñi ñu corrompre leen ñi ñu tiital leen terroriser leen ñu woteel Imam Malik ne kuñ fi forcer nga wat wala ñu corrompre nga wote te wote dafa nul baaxul ñu ne ko foo ko teg mu ne yan ci moo ne ku ñu forcer nga fase sa soxna fase ma daggul kon ku ñu forcer nga wote te wote ba baaxul loolu du politique imam Malik politique ba ñu ba ñu ba ñu dam ba ñu foqi mbaggam muy sa sëriñ nga ne yow doo politique loolu mënta nekk li ma wax nii yépp benn parenthèse bu mu ubbi woon la kon li ma bëgg wax mooy xeetu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi mooy ummatan wasatan te nekk ummat wasat moo ko may moo ko moo mën a may mu def na ko yàlla santi ko parce que ñàkk a dugal ci sa loxo ci politique extrémité ëppal la jël sa lépp dugal ko ci politique dem ëppal la l'islam ci digg bi la nekk ma ne sama yoon nekku ci politique ëppal la ëppal la ne sama dund gi yëpp politique la ëppal la l'islam a ci digg bi l'islam mooy ci digg bi moom la Muhammad Ghazali wax borom Ihya Ulumuddin ne réew moo dem ay jullit dëkk jàmm dëkk ba ak naataange réew ma ak ñàkk jàngu dëkk ñàkk jàmm dëkk ba ak ñàkk naataangu dëkk ba mu ngi aju ci rapport bi politik am ak diine ci dëkk boobu su fekkee ne dëkk booba diine fa jiite politique ñay jàngale diine ji ëppale seen bopp xëccoo adduna réew moomu dana avancé dana développé dana am jàmm bépp réew moo xam ne ay julite ko dëkk politique ba jiite diine ja ña doon jàngale di jàngale diine ja wàcc ci suuf yam ak ñëpp di xëccoo ñëpp li ñëpp bëgg jabar yu rafet yeeg kër yu rafet yeeg oto yu rafet yi imaam Xasaali nee di réew mooma dëkk boobu boo amee jàmm tey du ko am suba kon leer na kon wasatiya mooy nekk ci digg bi mooy kilifa diine yi nekk ci kaw politique bi waaye nag di yëg li xew lépp di intervenir bu jotee borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran yaa ahlal kitaab laa tuxlu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alxaq innama almasix isa bnu maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaaha ila maryam wa ruuxun minhu yàlla dafa ñëw wax banu Israël na leen da ngeen ëppal bu leen ëppal ëppal baaxul wax leen dëgg bu leen duural yàlla ëppal gi mooy teg yoon ci yàlla Isa fu mu nekkul teg yoon ci yàlla Isa fu mu àggul loolu ëppal la mu wan leen déedéet bu leen jaxase yoon ci yàlla Isa ku baax la yonent la ku sell la waaye du yàlla du doomu yàlla wax na yàlla ëppal la wax ne doomu yàlla ëppal la kon wasat yëpp ñu nekk ci digg bi digg bi mooy lan mooy nga nangu ne yonent yàlla Isaa yonent la ku sell la waaye nag du yàlla du doomu yàlla kon nii borom bi tabaraka wa taala ahlu kitaab ñu ëppal ci yont yàlla Aysa ba teg ko fu eggut loolu la bëgg ci jullit yi tam ñu bañ a ëppal jullit yi tam ëppal na yomb yomb na leen lool bu ñu la fonkee rek teg la foo eggut suñ la xeebee wàcc la foo aggut loolu ëppal la bu ñu la teg la foo eggut la xeebee wàcc la foo aggut foo nag mooy la imaam Ali waxoon waaja waa waaja dafa bokk ci ñi nga xam ne dafa bokkoon ci beneen camp bi contre imam ali waaye bu dajeeg imam ali rek di def nifaaq ay waay ay rakk yoon waay waay papay asana useyne ngi waay waay waay borom këru fatima tu bintu waay waay nit yàlla kaan waay waay waay imam ali ne ko ana duuna ma taqul walakin fawqa ma fi nafsik mu ne ko ana duuna maa taqul lakin fawqa maa fi nafsik mu ne ko li ngay wax nii ci ay daraja àgguma ci waaye fi ma teg ci xol paase naa ko fi ma teg ci sa xel naa ko waaye fi li ngay wax ci sa làmmiñ àgguma ko loolu mooy wasati mooy toujours ci milieu kon jullit ñi suñu bëggee bokk wasatiya nañ sukk ci siraatal mustaqim loolu ay yenn yenn it aaya la yu ma tënkoon pour wane ne alxuraan ci boppam moo ñu sant ñu nekk ñu diggu doom su ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi dafa pratiquer wasatiya yonent bi ku mas bañ ko ëppal ëppal ku ko mas a bañ la dafa am benn bés comme ni ngeen ko jàngee ma jàng ko ñu ñëpp siira am ay saxaaba yu ñëw ci soxna Aïcha ne ko dañoo bëgg nga wax ni jamono yi ñu dul nekk ak yonent bi lan la yonent bi def yonent bi amul vie privée ndax moom léppam dañ ko war a roy moo tax saxaaba yi amul fitu di laaj léppam ñu ñëw soxna Aïcha ne ko ñun heure bi ñu nekk ak yonent bi xam nañ li muy def ñu ngi ko ci roy mais am na heure yu bari yoo xam ne du ko nekk ak ñun léegi heure yooyu lan lay def soxna Aysa wax leen li muy daj ci julli yonent bi daan na daan julli guddi ba tànk yi new soxna soxna Aysa nekk li leen li mu saxoo woor nga xam ne yonent bi àggoon na ci wooru bu jógee fajar jàkk ja su ñëwee ne soxna Aysa ndax am na su ne ko naa woor xam nga wooru naa fi la moom jarul yéene àggoon jaamu yàlla gaa yi na ah ñu nag il faut ñu sakk pexe ndax kii nga xam ne yàlla jéggal na ko bakkaaram njëkk yu mujj mu mu ne bukk du nelaw guddi du añ bëccëg ñun ñu nekk fii rek man kenn ki ne man de li ma koy faje li ma koy faje mooy tey tey bàyyi naa añ bëccëg dootuma añati léegi woor weeru koor xamnatu man kay loolu laa ne man de li ma koy bët yi du ma sati nelaw ki ne man de li ma mooy soxna moom du ma ko takk xabaar ba siiw yonent bi dégg ko xam ne ñii ñu ëppal lañ mu woo leen ñëw mu ne li may dégg est ce ko wax ñu ne waaw mu ne man mii la yàlla yónni ci yéen man mii la yàlla yónni ci yéen maa leen gën a bëgg lu baax fuuf maa leen ko gën a xam damay woor di dog di dog di di julli di noppalu di nelaw di takk soxna léegi nag ku xeet ku xeet ni ma nekk jullit bàyyi sama diini ci man raxiba an sunnati bàyyi sama diine ji kon képp koo xam ne xeet na ni ma nekk jullit bàyyi sama diine ji kon loolu misaal mu rëy la mu yoon tamit di wane ne jullit bi dafa war a digg doomu te moytu ëppal xoolal xoolal bi muy ñaan xoolal ñaan bi xoolal ñaan bi yoon bi ñaan allahumma aslih li diini alladi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaaya التي هي معاش وأصلح لي آخرتي التي هي معاش واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر xoolal wasatiya boobu xoolal digg doomu boobu xoolal digg doomu boobu yonent bi ne yàlla yàlla yàlla na nga defar sama diine ji diine ji nga xam ne moo moo moo organiser sama dund yépp adduna ak alaxira ci la ci sama teraangay adduna ak ci diina la nekk yàlla yàlla na nga ma defal diina ji jub waaye yàlla yàlla na nga ma may adduna ba ma am lu ma lekk am lu ma naan am fu am lu ma sol yàlla na ma defaral alaxira ndax fa jëm te moo gën a yàgg waaye yàlla yàlla na nga def adduna jiitam mu neex lool ba du ma ñee bu ko defee nag waccaal mawta raxatan li min kulli shar nga def dee muy sama noflaay yàlla na dee nekk suñu noflaay ñun ñëpp kon yonent bi salaasam ci léppam digg doomu la santaane mu aaye ko tatarruf ak ëppal mu indi fii ay xadis yoo xam ne yépp day wone ne ëppal baaxul innal mumbita laa ardan qata wala zahra wala zahran abqa yusabbihu almutasaddid fi alibadati bi dalika almusafir alladi arhaqa daabata min amriha asra wa tajawasa xadd alictidal fi sawqiha fa kanat alnatija an nafaqat daabatu fi ltariq walam yakun walam yasil ila gaayati wa hada sha'nu almutasaddidi fi ibadati المتجاوز فيها حد الاعتلال فلا هو الذي أرضى الله ولا هو الذي أبقى على نفسه yonent bi salaat am dafa ne tukkikat bu war fasam teg fasoolum at mi ba fas wa dee perte na ndax moom àggul fa mu doon tukki te amatul fasum war waaw wala oto boo jël yàkkamtee yàkkamtee àgg Ndakaaru wala àgg Tuubaa ba tàng ko nga teg ko teg mu ëpp oto bi dal ci garab wala nga dal ci beneen oto yonent bi ne yow de perte nga ndax yow àggatoo Tuubaa amatoo oto mi ngi mi ngi misaal bi ci jaamu yàllaam mu bañ a waa ji nga xam ne dafa ëppal ëppal ëppal ba bu amee fenn soxla lu mu war dana ko teg lu mu attanul ba loola yàqu du àgg fa mu jëmoon te du amati lu war loolu day feeñ ci njëli gi am na gis nga gis même ñun dongu daara yi dongu daara yi koo ci gis luñ ko ne baax na duutu lu guddi buñ defee tuuti mu bàyyi ko dootoo ko dégg da nga da nga jékki-jékki ko yow sa ñaan nga mu ne ah ñaan gi ba bàyyi naa ko koo fi gis mu ëppal ci wàllu googu nga xam ne lu mu dégg ne baax na mu wut kursam commencé du nelaw guddi bala ñoo def ñaari semaine mu bàyyi ko du defati benn kiy def lu sax mooy kiy def lu tuuti téeméeru salaatu faat wala téeméeru salaatu wala téeméeru astaxfirullah nit mën na ko saxoo toujours du am benn problème kon tatarruf baaxut yonent bi wax ne la tatrubi kama atrat an-nasara al ibna maryam innama ana abdullahi wa rasuluhu ay la tatatarrafu fi madhi wa thanaa ala alayya fatajaawazu bi hudud al-bashariyya qaal innama ana basharun mithlukum yuuhaa ilayya innama annama ilahukum ilahu wahid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen ma tagg tagg gu ëpp wala bu leen ma jay ni nasaraan yi doon jayee yonte yàlla isa déggin la déggin la rek innama ana abdullahi wa rasul man ni ma mel doy na ma mooy abdullahi jaamu yàlla laa wa rasuluhu ak yonente kon bu leen ëppal ci tagg yi ngeen may tagg bu leen ma jox daraja juma moomu bu leen ma jox cëru borom bi tabaraka wa taala qul innama ana basarun mislukum man nit laa comme yéen li ñu wuutale mooy yuuxaa ilayya loolu dafa am solo loolu dafa am solo mu ne maag yéen ay nit lañ li ñu wutale mooy man jibril day wax ma dégg kon annama ilahukum ilahu wax kenn dong mat yàlla mooy allah yonent bi salaa salaam daana bañ lool ku ko jaawaleeg yàlla li muy baax baax baax daraja bu ne am na ko waaw waaye daana bañ lool ku ko jaawale yàlla gis nga nett li ba leen nett li ci ay bi waaye xam nga am na benn bis genn céet am ci Medina am ay janq yu way naan wa fii na nabiyun yaalamu maa fi gada maa fi gadi benn sakru bayti bi la ñuy way naan am nañ yonent boo xam ne lu ñëw xam na ko luy ñëw rek xam na ko yonent bi mer lool mer mu métti wa naha mu ne bàyyi leen li ngeen di woy bàyyi leen li ngeen qulu fii ma taalamuun dee leen wax lu ngeen xam innama ana abdullahi wa rasul man ku ma bëgg a tag yamal képp ci ne jaamu yàlla laa ak yonentam mbokk jullit yi lii ay texte la même bu bëriwul yu wér yu leer nañ yuy wane ne jullit yi liñ leen sant mooy yem ci digg bi même bu jafee yoo xam ne jullit yi liñ leen taggee lañ gën a tële mooy yem ci digg bi léegi suñu bëggee joxe misaal balay waxtaan wi daanu ci murtakazaat min ci mazahir wasatiyya ci fan la digg doomu mën a feeñee danaa ci tënk ñetti tomb tomb bu njëkk bi mooy aqida mbiru pas-pas lu complexe la digg doomu ci lu jafe la daanaka rek ñu si ñu ëppale ko fekk pas-pas loolu fi yàgg la ma nga tàmbalee ci ñi gëmoon ne àdduna ji doo am leneen amut àdduna bi loo fi mënta làmb daj ko wala nga xool gis ko amut waaye ku ne xam na ne waaye àddina bi waay luñ luñ mun a luñ mënta xool gis am na fi waay luñ mënta làmb daj ko amu am na fi waay fii ñu toog nii nii nii fii ñu toog nii di def jàng mboolem rajo yi FM yi yi seen émettre jot Daaru Muxti ñu ngi émettre ci jàkk ñun dégguñ ci benn lu tax parce que amuñu jumtukaay bi koy dégg waaye boo jëloon rajo bu baax léegi wëndal ko léegi nga jàpp benn FM ci biir jàkk est biñ ko jàppee ci rajo bi la fi dóoru ñëw déedéet ñu ngi woon toujours yaa amuloon jumtukaay boo ko mën jàpp kon wax dëgg yàlla nit ki war na nangu ne àdduna bi am na lu fi nekk lu ñu làmb laj kon ci wax ne li fi ko rek amut kooku ëppal na moo tax benn philosophe dafa doon jàngal ay élèves am le matérialisme di leen jox misaal daal na leen ak est yàlla est-ce que gis yàlla xale yi ne ko déedéet mu ne yàlla yàlla mi julli di gëm ak chrétien yi est-ce que koy gis xale yi ne ko déedéet mu ne kon amut wala loolu yomb na lool xale yi noppi ñu élèves yi yàlla na am benn xale bu nekk ci gannaaw ne ko prof mu ne ah, mu ne xale yi. est-ce que a ngi gis xelu prof bi élèves yi ne ko déedéet mu ne ko prof bi amul xel mu jeex tak su fekkee loo gisul rek amut kon prof bi amul xel moo tax mu ñemee wax li mu wax kon gëm ne loo làmbul daju ko rek amut loolu ëppal la am na ñoo xam ne dañ wax ne li nga làmb daju ko amut da koo da koo defe da koo defe dara amut dara amut dara dara amut waaw ah. lépp yàlla la mooy yenn xale yi def boo man ñu ne yow amuloo boo ne Muhammad ñu ne Muhammad amut boo ne Moussa ñu ne Moussa yàlla rek am loolu tam gën a ëppal la am na lu am li am du yàlla yàlla ko bind looloo nekk kon wasatiya mooy nga nangu ne am na lu am lu dul yàlla waaye nag loolu amam ji ci amu yàlla la aju yàlla ko amal moo ko taxawu ba mu continuer fi nekk bu yàlla génnee loxoom ci loolu loolu mooy gisin bu digg doomu bi misaal laay joxe rek waaye xam ngeen ne mbiru pas-pas lu lu lu te bokk na ci li tax thème bi tey am solo mooy wàllu boobu mooy ñàkk am digg doomu ci wàllu pas-pas parce que daanaka ñu ëpp rek ko set am na ñoo xam ne dañ ko war tawee tawee tawee tawee ba lépp xëcc ba yàlla am surga yu bari yoo xam ñoo ko fi nekkal di def li yàllay def di wax li yàllay wax di xam li yàllay wax ñu ëppal nañ am na ñoo xam ne dañ koo xatala xatala xatal ba dara amul kenn xamul dara dara même yàlla jox sax mënuñ loolu tam geneen ëppal la waaw geneen ëppal gis nga ba mbirum barkeelu am na ñoo xam ne barkeelu dañ koo fonk ba bu ñuy barkeelu dañuy dem ba juum sax def ne ki ñuy barkeeloo leen di defal loolu ëppal la man nga ñëw ci benn xabru fekk fa nitu yàlla nga barkeelu mu jëriñ la waaye man nga caa dem ba jàpp ne loolu mu lay defal da koo def par mu neex yàlla mu def ko mu naqar yàlla mu def loolu ëppal la wala nga jàpp ne amul benn barkeelu amul ki ñëpp a yem lépp a yem dara nekku tan loolu barkeelu shirku la loolu tam ëppal la barkeelu du shirku <laughs> moo tax tabarruk ci boppam ci wàllu pas wa ëppal yu bëri am na ci moo tax di docteur Ramadan Buuti nettalee xabaar boobu ca mooy ca sulul Xudaybiya am na ci kenn ci salafit yi kilifa gu mag la bu xam-xam mooy Cheikh Albani ku yàlla may la ci ilmul jarh yàlla da ko ci may kenn ku nekk la ko yàlla maye te mooy xam hadis bi ndax ñi ko wax wax ko ci dëgg lañ wala déet ndax hadis bi wax ne jóge na cent bi ñi ko wax wax ko ci dëgg lañ xam-xam boobu yàlla dafa cee may moo tax bind ci téere yu bare bare bi docteur Ramadan Buuti waxee ne keroog bi Quraysh ne yonent bi na ñibbi du du te loolu métti saaba yi mu nar a indi fitna waa Makka yebal benn médiateur dafa naa sahl la mu ñëw bii waxtaan yonent bi pour nan lañuy ñuy def ba yonent bi dem ba déwén ndax ren bu duggee Makka day mel ni daa am doole te amagul doole ba mu waxtaanee yonent bi ci yoon wu njëkk wa dem di yóbbul Quraysh lim jële ci yonent bi bokk na ca lam leen wax man dey su ma sañoon kii ma jóge Muhammad mi ma jóge ngeen maslaak moom te bañ a xeex ak moom ndax fu nekk yónni ngeen ma fa yónni ngeen ma Rome yónni ma Perse yónni ma Éthiopie mais mosu leen maa yónni ci buur boo xam ne aw nitam bëgg nañ ko ni ma gisee ñu bëgg nañ yàlla ñu bëgg Muhammad mu ne leen léegi laa ko jóge maa ngi nii dafa door a jóge maa buy jàpp saaba yi dañuy dékk njàppit ni di ko naan maa ngi nii dafa door a jóge maa nga bàyyi bu ne xaax bu ne tëf du laal suuf saaba yi dañuy aw toog nit yu raayoo ko ba mu nettali addis bi te albani gëstu addis bi ne addis wér na daf ko ne warloo kon wax mu ne mu ne waru ko wax addis wér na waaye waru ko wax ndax su ko waxee ñi ñi gëm barkeelu dañu am fu ñu sukkandiku loolu diine la loolu du ëppal loolu ëppal la loolu ëppal la aussi donc mbiru pas-pas ëppal bu métti da nekk il faut ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi ko xel léeg-léeg ñu tuddee dara shirk fekk loolu du shirk dara mën na nekk xaraam te du nekk shirk non man duma def ma taxaw ci usul am usul jànguma usul fiq ni ko Sénégal yëpp jàngee laa ko jàng ci daara ji ak bi ma dee Algérie yàlla baaxe ma ma dugg ci institut islamique jàng charia ci institut mais duma mu taxaw ci usul donc sama xam-xam am na fu mu ci waaye li ma ci xam laay wax li ma ci xam laay wax te itam samay sëriñ li wax tam moom laay wax léeg-léeg nga def ne dara shirk la fekk du shirk dafa xaraam sujjóotal ku dul yàlla ci sujjóot bi ñuy wax sujjóotu ibaada du shirk dafa xaraam parce que yàlla parce que shirk faxsh la te yàlla du digle faxsh te yàlla digale na sujjóot keneen yàlla digalul malaaka ñu sujjóotal aadama digal na lañ si adam waaye ba la ne laa tasjudu li samti wala lil xamari la araam dafa araam donc sujootal leneen lu dul yàlla dafa araam ne du shirk parce que yàlla du dig du santaane shirk te digle ne sujoot loolu xaay masala bu sew la masala fiq bu sew misaal rek laay joxe ci wàllu boobu pour wax ne mbir mu compliqué la moo xam ne dal ci tuuti dal ci baax na dal ci baax na bañ ci yàqam mais surtout sukkandiku ci ci borom xam-xam loolu mu ngi aju ci wàllu pas-pas ci wàllu sharia sharia bi sharia bi tam ëppal mën na ci nekk yonent bi digg doomu la ci la ci santaane misaal bi ma ciy joxe mooy waajoo ju ñëwoon ci yonent bi salaasam ne ko dama njaaloo laabal ma am nañu wax ne yonent bi da ko dumóoyu pour bëgg mu weddi ko mu weddi li mu waxoon waa ji mel ni dafa dafa jàpp ne yonent bi déggu ko mu ñëw ci côté ndeyjoor bi ne ko damaa njaaloo laabal ma yonent bi faalewu pour bëgg ne kii dafa dof xanaa su ma ko faalewu dana xam ne li wax lu garal waa ji ñëwee ko ci kanam ne ko sang bi damaa njaaloo laabal ma ñu ne keroog ba mu naree décidé dóor ko di wut lu yar dafa am ku indi yar bu dam nga xam ne bu ko nee bàcc waa ji benn yoon rek mu tàggali ko mu ne ko de wutal yar bu gën bi waa dem benn yar yar bu tooy xip xip tàggat mu wóor ko ne waa ji mën na ko dóor bu suko yar bi dam yonent bi ne ko wutal yar bu gën oyof bi mu doon indi yar bu du diggu doomu yar boobu ci la ca waay kon yonent bi lépp diggu doomu y compris ci wàllu charia loolu misaal boobu rek laa doon joxe ci wàllu charia yonent bi sallallahu alayhi wasallam imaam muslim bind na hadis boo xam ne Muaaz ibnu Jabal moo ko dégg cant bi Muaaz mu ne baasani rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaal fa qaala li innaka taati qawman min ahli alkitaabi fadcuhum ila shahaadati an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah fa innahum ataawk lidalika fa aclimhum an allaha iftarada alayhim xamsa salawat fi kulli yawmin wa layla fa inhum ataawuk lidalik fa alimhum an allaha iftarada alayhim sadaqa tuqad min agniyaihim fa turad fi fuqaraihim fa inhum ataawuka lidalik fa iyaka wa karaima al amwal wala wa karaima al amwali Muaaz nee na yonent bi da koy yónni yaman ne ko fi nga jëm ay ahlu kitaab lañ ay tubaab lañ ay nitu diine lañ soo demee tàmbaleel fi nga war a tàmbaleel nee leen l'islam daf leen sant ngeen seede ne amul benn buur bu ñu war a déggal lu dul ki tudd Allah te nit war a déggale buur boobu kenn rek moo ko mën a jàngale mooy ki tudd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax leen nañu waat ne du ñu déggalati ci àdduna bi lu dul ci tudd allah bu buñ paree ñu waat ni ñuy déggale allahu boobu kenn rek moo leen koy jàngal moo yont yàlla muhammad sallallahu alayhi suñ ko defee nga ne leen yàlla farataal na leen ci yéen juróom julli ci weer kese bi suñ nangoo julli nga ne yàlla farataal na ci yéen ci azaka boo xam ne dañ koy jële ci ñi am ci alal ci yéen jox ko ñu néew doole ci yéen waaye booy jël asaka ji bul jël karaa'imin amwaal yi foofu laa jëm si woon mu ne ko bul ne buñ nangoo génn asaka bul tànn lañ gën a rafet ci seen alal nga jël nga génn ci asaka kon kiy jël asaka ci jullit yi waru tànn li gën a rafet mu jël dafay jël li gën a dugg doo doomu ci alal ji waaye kiy génne asaka itam waru la tànn li gën a bon ci alal la mu génne ko waaye na tànn li digg doomu di kon digg doomu ñëwati na ci wàllu sharia mooy l'islam li muy fonk fonk asaka du nangu nga ñëw ci géttu sàmm bi jël nag yi gën a rëy génn ci asaka imaam Nawawi bind benn téere boo xam ne am na titre bu tudd amrul aimati bi taxfiif salaati fi tamaam te li jur loolu mooy benn saxaaba boo xam ne bu daan julli bu demee day jiite julli jël sootu baqara jàng saar yu gudd gudd gudd te baat bi neex xam nga baat bu neexee daf lay jey nga jël saar doo xam ne ku feebar am na doo xam ku ku yàkkam ci am na nga ngay rek alxuraan ji neex ji defe ne defe ne defe ne yaa ca nekk waaw ko defee am ñu sonn lool am na ñoo xam ne julli bi du leen saf dara dañuy dañ fa dañ mun dañ fa mënta jóge rek am na koo xam ne ba mu ko defee ba mu daa rocceeku dem yorom bi ko saa saadu bi yëgee daal koy xat ŋàññi ko ñu wax ko yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yaa ayyuhan naas inna minkum munaffirin fa ayyukum amma naas falyujiz fa inna min waraihi alkabir wa daif wa da xaaja sallallahu alayhi wa ne bu ngeen di jiite julli seen cawarte bu mu leen yóbbu ci ngeen jël saar yu gudd yoo xam ne ñëpp duñ ko mën a dégg am na ci ñi nga jiitu ay mag mag taxawaay bu yàgg jigu ko am na ci ñi ñoo jiitu ñu feebar waaye am na ci ñu ngi jiitu ñu am soxla ñoo xam ne dañoo war a julli dem doxi soxla boobu te julli ko waru tax ngay xañ leen doxi seen soxla boobu kon gis ngeen mbokk julli bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bi ku digg doomu la bëgg tom bi ci mujj ci wàllu digg doomu yi misaal diggu doomu mooy wàllu jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tam ci wàllu jikko ku diggu doomu la woon daawul ëppal ci dara dara dara soxna Aysa nee na maa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusridu sardakum hada ay alkalaam wa innama yatakallam bi jawaami alkalim faslun la fadula wala taqsir yonent bi buy wax wax ju dal lay wax day suufeel kàddoom li muy wax ñépp dañ ko dégg waaye du yuuxu comme daam njaay moom da daan wax wax joo xam ne nit ñi dañ ko dégg te du fukk seen nopp kon yonent bi moom ku digg doomu la woon ci wàllu wax ku digg doomu la woon ci wàllu dox itam buy dox du daw du daab ku digg doomu la woon ci wàllu yére tam buy yére yére rafet lay sol waaye du jël yére yu cher yoo xam ne ñi ëpp ci dëkk bi amuñu ñu ko jëndee waaye du jël benn mbubb dong nag di ko sol at bi yépp itam moo tax ibnu Qayyim ne di nettali ibnu Sirin ni mu wax ci wàllu col mu ne am na ñoo xam ne dañ daan jël suuf mooy gabardine wala popeline ci misaal rek imposé ko ñëpp ne ñëpp moom lañu war a sol ku sol mbasañ wala boroote wala yére bu rafet ñu xeeb sa diine am na ñoo xam ne lu ñu mës a am yére la jar ñoom ñëpp dañoo ëppal l'islam ci bigg bi la nekk lislaam mi ngi nekk ci yël jël yori sol yori rafet te njëg gi yema mbaay attan ko ñu ëpp ci jullit yi am attan ko mu set rafet keroog bi yonent bi sallallahu di ñaññi rëy ba wax ne képp ko am lu toll ni luy ñuul ci we ci rëy safara nga jëm saaba yu bari dañoo tiitoon ibnu abbas dafa bëggoon yére bu rafet mu ne yonent bi man day alku ndax man damaa bëgg yére bu rafet ak dàll bu rafet yonent bi ne ko loolu jamaal la allahu jamilun yuhibbul jamaal innama baprul baprul baprul xaqi wa ximtu naas rëy mooy bañ dëgg ak xeet nit ñi kon mbokk jullit yi waxtu wi mi ngi dem xam naa li ma temps jël sax ëpp na liñ ma roon jox aha kon diggu doomu ci nekk dafa am solo Euh, fii ci Sénégal nag mi ngi commencé am ay jafe-jafe ci wàllu googu mi ngi commencé am ay jafe-jafe ci wàllu diggu doomu am na ko ci pas-pas am na ko ci fiq am na ko ci jikko loolu nag li ko jur mooy àddina bi moo ubbeeku ni ma ko waxee bu njëkk ku jàng lislaam ci Sénégal imaam Malik nga jàng yàlla baax na imaam Malik mooy sunna léeg-léeg nga nga joxe masala boo xam ne imaam Malik moo ko wax am ku xam leneen ci beneen hadith mu ne la li nga def di sunna loolu tam ëppal la fekk li nga def sunna la daf ko xamut benn bis damay jàngale laxdar yu àgg ci masala moom ñuy wax ne su fekkee da sikk sakk ndax ñetti rakk nga am wala ñeent rakk dangay jàpp bi gën a tuuti da nga naan kon ñetti rakk la am nga indi beneen rakk su jot baag salaam loolu moo nekk ci laxdar yu sooy julli ba ci yàgg nga sa xel jaxasoo ngay werante ndax ñett rakk laa am wala ñeent rakk fekk nee na wax ne kon ñett rakk la am nga indi beneen rakk sujjóot baadu salaam lu tax ngay sujjóot baadu salaam parce que léegi lenn rek moo mën a am dolli dong mën dolli dong nga mën a def ndax moom mat bi moom wóor na léegi léegi kay li mooy ndax dolli nga wala dolli woo kon nag comme ku dolli baadu salaam lay sujjóot kon sujjóotal baadu salaam waaw muy waxati benn xale gis ku may jàngal mënu luy moo tax ngeen war a bàyyi téere fiq yi ngeen di jàng te jàng sunna parce que li mu wax du sunna xale bi ne ko luy sunna mu ne ko sunna mooy sujjóot xabla salaam daal di ko indi benn xadis boo xam ne mi ngi ci sahih muslim wax na dëgg boobu fàtte na xamu ko xadis bi wax ne baada salaam lañu sujjóot moo ngi sahih buxaari la nekk sax imam malik xadis bi mu sukkandiku ba wax ne waa ji baada salaam la si yót lay si jot ci bu say buxaari la nekk xadis bi wax ne salaam ci muslim la nekk te xam ngeen ne ñun ahlu sunna suñuy jël référence ci wàllu sunna ci buxaari la ñu suñ ko gis ñu door dem ci muslim wala dé kon loolu yëpp ci ëppal gi la il faut ñu bàyyi xel loolu jafe-jafe yu bëri yu li yaa ngi koy commencé am léegi fan yi ci dakaar am na ay mbokk génne ay waxtu julli man fekke naa séminaire yi mbokk yu baax la lu baax itam laa yaakaar ne moo tax ñu def waaye doxalin ba am na problème wax naa leen ko keroog université ndax su fekkee ne dañoo jàpp ne heure julli yi mag yi dañ ciy juumoon wala yi woon xadis imaamat jibril ñun la yàlla baaxee ñu xam loolu ñu ñëw war a corriger njuumte boobu loolu njuumte la ñu di demewul noonu wax naa leen keroog ma ne leen ñiy jox hadis imaamati jibril xanaa ñoom loo ñoom ci ñoom la loolu bett mais ñun ñuy jàng fiq ñun taalibe jàng fiq Laqdari yu muqaddimatul izzi asmaawi amul benn téere fiq booy jàng buy jàngale julli mu am awqaafi salaat lu dul mafhumu hadiis bi imaam Jibril lañ lay jàngal ñun ñëpp liñ jàng mooy bi mooy boo bëggee xam heure tisbaar da ngay ba diggu njooloor nga génn bu jant bi nekkee sa digg bopp sa ker wër la lu ca topp rek tisbaar jot loolu boobu la muxtaarum tisbaar tàmbalee ba sa keppaar tolloog sa jëm muxtaar takkusaan tàmbali ba sa keppaar tollo sa ñaar sa sa ñaari keppaar tollo sa jëm timis bu jant bi soyee gee bu safax bi demee fajar bu fajaru sadiq ñun ñëpp la ñu jàng seen fiqi kon fii naka jëkk heure normal lañ ci jàngal te heure boobu ñëpp ko xamoon parce que xam ko jaaruloon jaaruloon guddal àlluwa boo xamee ne bu sa keppaar bu la sa keppaar waree tisbaar jot na loolu jarul loolu jarul loolu yëpp jarul jàng kon problème waxtu bu sa am problème Sénégal mat ñi jàngoon nañ ko xam nañ ko appliqué nañ ko dëgg la nag am na dëkk yoo xam ne heure tisbaar bi ñoom dañ ko fixé woon ci deux heures et deux heures et bi man day damaa damaa judd rek damaa xam ne rek fekk ko fi papa imaamu jumaa la woon li mu julli yëpp deux heures et la daan julli te moom dëkkuloon ndar moo tax biñ ne fi mu jóge mooy gouverneur ndar moo daan bañ ko koy yee une heure mag ñi natt ne kon comme deux heures et quart moom toujours ci moxtaar bi tusaar lay bokk te dana fekk gouverneur yow kon nañ bàyyi deux heures et quart am nañu wax loolu ma ne su fekkee loolu dëgg pourquoi ñun ñu dëkkoon bu leen nga xam ne gouverneur nekk foon ñu doon julli deux heures et quart problème am ñu ne ma déedéet du loolu li mu doon mooy mat ñi ñoo d'accordoon pour benn la julli gi ñoom ñoo d'accordoon ci deux heures quart gi rek parce que toujours ci maxtaan bi lay loolu itam xaw ma ndax dëgg la du dëgg ma ne d'accord léegi su fekkee yooyu istaab la loolu istaab la ku nekk sañ na ko yonent bi bu waxee fi bu jibril ñëwee jàngal ko fi tisbaar moxtaarum tisbaar tàmbalee ba ba fi moxtaarum tisbaar yem mag ñi xam ne heure boobu yëpp parce que wa bayna haadayn al waqt la la jibril wax daf ne ko diggante bi ci la tisbaar nekk kon ku ci julli am na tisbaar mu def ko fan a gën a neex fan a gën a am tiyaabo awal wax loolu beneen affaire ma ne mag bi ñu gisee ne buñ bëggee am mbooloo dañuy wut heure fixe parce que su fekkee tisbaar bi dafay tuxu nit tibis di tuxoo te xam tibis gën a yomb xam tisbaar kon jàkk ji buñ fi jullee tey bu subaa buñ jullee duñ fekkeen kenn du ñëw kon li gën lii tax ñu ñu sàmm julli mbooloo bi man nañoo jël ci moxtaar mi benn heure ko ñëpp di ci ñëw ñu am julli mbooloo ku ne xam ne une heure jotee ñu ngi julli si baat ku ne xam ne bu une heure ñu ngi julli ku ne xam ne bu deux heures comme ça loolu istaat la istaat dagan ku ko def soo topp soo amee dëgg am benn tiyaaba am ñaari tiyaaba soo juumee am benn tiyaaba ma ne kon bu leen xañ tiyaaba jooju même mu fekkee istaat taxoon def léegi nag yéen am ngeen droit de venir isha parce que yéen bi ngeen ñëwee ci heure yi da ngeen ko def une mais c'est pas du bët bu set une heure trente lay doon am na bis yu muy jiite une heure trente lu tax ñu jël une parce que dañoo def isha beneen bi ñeneen defoon su fekkee may nañ ci bopp def isha pourquoi ñu bëgg xam leen isha donc loolu approche moo baaxul jàngale bi li tax mu jafe léegi mooy yéene yi yéene yi ku ne sañ naa jàng lu mu gëm jëfe ko mais bu yéene bi sellee rek doo ci am problème kenn dama am sama soxna soo xam ne day déglu rajo bu bëree bëri su ma ñëwee mu ne ma oustaz nangam ak nangam luy atteem ma ko la ma ci jàng mu ne man nag ci rajo bi nangam laa ko dégg ma ne ko waaw comme ci rajo ngay jànge <laughs> yow bés bu set nga faase ah xam nga rajo yi ku ci jàng diine bët bu set nga tuubaat parce que lépp loo mës a gëm diine la ba jàpp ko oustaz ñeme naa ñëw ci rajo na la loolu bi daala wala kufur la su fekkee yow amuloo xamuloo yow bët bi sax nga tuub donc loolu tam ci ëppal gi li ko jur mooy ñu mel ni Dame Ndiaye jànge feneen gis leneen ba pare nangu ñëw wax ne feneen lañ jàng ñu bëgg a won ñeneen ñi jàngoon ne li ngeen jàng baaxul loolu baaxul loolu baaxul da ne liy yombal liggéey bi mooy ku ci gis lu bees wala nga am beneen sëriñ sooy wax nga ne man de sama sëriñ nangam la wax su ko defee ku sa sëriñ boobu doy mu jàpp ci sëriñam parce que en réalité ñun ñëpp ay sëriñ lañ am ñëpp ay sëriñ lañ ah man de sëriñ la man de doyuma sama bopp ci xam li yàlla bëgg ko def ak ku ko bañ man dong ci alxuraan sunna doyuma ci sama bopp man personnellement doyuma sama bopp ci yàlla bëgg ko def wala li mu bëgg ku ko bàyyi man kot ci alxuraan jeeg sunna yent bi doyuma ci sama bopp donc foog ma gis ku ma man ci loolu te ma gëm ne ku jub mu dégg ma jël man loolu lay def kon nag <coughs> te ñu bari itam loolu la ñu def dañ koy nëbbu moo tax benn waay dangay ñëw nga ne ko ngeen di jàng ci benn masala nga wax masala ba jàng xadis mu ne la xadis bi dayif la ma ne ko dayif la loolu daa yomb trop dayif solo kii selon qui est-ce que yow yaa am technicité technique bi bi jàngale xam xadis yaa ko am bëgg sama xam ne non dafa am koo gëm ne du fen koo gëm ne xam na lu ñuy xamee addis bu wér moo gëstu ne la addis bu wér bi kooku am na mun naa keneen du ko gëm kon ku la nekk addis bu wér na ne ko selon qui loolu moo tax addis yu bëri yu ñu gëm mu jàppoon ne gëm na ñu remettre en cause parce que ñi ko remettre en cause dañoo am beneen sëriñ bu ñu gën a gëm sëriñ yi fi nekkoon wax ci ak jour donc loolu ñu bàyyi ko xel loolu moo nekk itam diggante tarixa yi ak ñi amul tarixa foofu itam ëppal am na fi parce que ñi am tarixa am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañu def ne képp ko amul sëriñ boo demee safara nga jëm loolu ëppal la loolu ëppal la parce que loolu njëkkewu fi njëkkewu fi tarixa yi lislaam yàgg na fi lool mu door a ñëw li tarixa yu baax yiy digle nag moom mosu fee jóg dégg comprendre leen baax li mu bëgg tarixa yi en tant que tour en tant que organisation discipline école l'islam yàgg na fi lool te am fi waaye li tarixa yi doon yëg jàngale moom yàgg na fi moog lislaam a fi maase ndax tarixa yi l'islam dafa ñëw yant bi sallallahu alayhi yàlla yabal ci moom jibril pour mu xam mu wax julli ji lan mooy l'islam jibril laaj yonent bi lan mooy iman yonent bi ne ko iman mooy nangam ak nanga ak nangam ak mu ne ko lan mooy l'islam yonent bi ne ko l'islam mooy nangam ak nangam ak nangam mu ngi ci téere fiq yi mu ngeen dama gis ko nangam ak nangam jibril ne ko lan mooy ihsan yonent bi ne ko ihsaan mooy nangam ak naam an taabudallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak loolu mooy diine ji mooy diine lislaam diine lislaam imaanun wa islaamun wa axlaq am ñoo xam ne dañ ne comme aqida dafa jafe ñoom danañ góor góorlu gëstu ko bu baax a baax a baax ba li ci lënt ñu leeral ko julli ñu tudde leen ulamaul aqidati ñu def liggéey bu rëy rëy am ci ndam jëriñ ci julli bi lool lool am yoo xam ne dañ ne gis islam bi dafa jafe ñu jël seen temps dugg ci l'islam bi jàng ko jàng ko ci wàllu l'islam ba xam lépp luy sharia ñu tudd leen ulamaul fiqhi ñu nekk ñu baax ñu déggee liggéey bu rëy boo xam ne mënuñ ko woon a julli yi jëriñ ci lool am ñoo xam ne wàllu ihsaan bi lañu jël def ci seen yitte yépp gëstu ko xóotal ko ñu tudd leen ulama u tasawufi kon ñetti kuréel yépp kii ci lislaam lañ bokk waaye ni ëppal amee ci aqida côté aqida bi am na ëppal su ëppal amuloon du am maturidiya du am ak mu'tazila ak ay ashaira ak bu am ak ak ak mu'tazila ak shi'a yi ci wàllu pas-pas ay pas-pas ay ëppal yu bëri kay ñu ci seen biir su ëppal amuloon ci wàllu fiq yenn ngir yi du am wala yenn dégg ni du am donc à chaque fois am na ay wuute yu am ci fiq noonu tam la ko ihsaan soxlaa woon am ay nit yu ñëw yitte woo mbirum tasawuf ba def ci liggéey bu rëy rëy yar ci nit yi ndax dañoo gis nit ki su ne gëm na yàlla muy dëgg ci moom mu nangoo jaamu yàlla muy dëgg ci moom dafa war a def nag lu muy def ngir yàlla te loolu ñëpp àgguñ ci am na ñoo xam ne gëm nañ yàlla ñu ngi jaamu yàlla waaye mënuñoo def ngir yàlla lu ñu def dañ ci sóoraale keneen ñooñu dañu feebar ñooñu ulamaaw tasawuf ñoom a ci ñoom kon wàllu googu itam ëppal na ci am na ci ëppal am na ci biir tarixa yi seen bopp tarixa bu nekk di jéem a tuutal yeneen tarixa yi wala di xeeb ñi ci bokk wala jàpp ne ñi bokk tarixam rek ñooy dem ajjana loolu itam ak ëppal la ajjana bi gën na yaatu tarixa yi yonent bi dafa ne kullu ummati yadxuluna jannata la kullu ummati yadxuluna jannata yonent bi ñépp la bëgg ñu def ajjana kon soo ko mënee dimbale ci loolu baax na soo ko mënut dimbale nga seet nooy def waaye foo toll di wut ku dem safara am nañu yàlla nattoo loolu am na ñoo xam ne jamono ju nekk jullit yi dañuy jàpp ne ñu ëpp ci ñoom safara lañ ko su ko defee ñu indi hadis boobu ah, ah, ixtalafat alyahudu ñu seen hadis ñu tuddati ah ixtalafa alyahudu wa nasara ala ihda wa sabina firqa iftaraqa eh, alyahudu ixtalafa nasara ala itnayn wa sabina firqa wa sataftariqu hadihi al umma ba àgg si jeex aw kama qaal hadis boobu nga xam dañuy wax ne yonent bi daf ne xeet yi xeet yonent yàlla Muhammad danañ séddlu ko wala xeetu yahud yi yahud yi nekkoon nañ juróom-ñaar fukki kuréel ak benn nasaraan yi nekk juróom-ñaar fukki kuréel ak danañ nekk juróom ak ñëpp ñëpp safara lañ jëm ba mu des benn kon toujours majorité jullit yi safara lañ jëm te loolu wuti nag yonent bi li wax ne kullu ummati yadxuluuna jannat yonent bi ne majorité ci at bu wér loolu moo tax ma jàpp ne aj boobu jar na déggaat man de wax dëgg yàlla du ma du ma aalim xadis man jànguma xadis saa jàng xadis si ma ko jàng ni ma ko jàngee mooy na ngeen ko jàng rek ci téere fiq yi wala téere xadis bu ma may muslim wala buxaari bu ma am di ko liir wala benn masala bu mu bëgg xam ma dem gëstu ci xadis waaye du ma spécialiste ci xadis waaye xam naa ne man ni ma dégg xadis boobu moo di ne haadihil umma boobu yonti wax jubluwu ci jullit bi ummatu daawa la ci jublu parce que umma ñaar la yonti bi dafa wax na haadihil umma dina wax ummati léeg-léeg mu ne haadihil umma jublu ci ummatu daawa léeg mu ne haadihil umma jublu ci ummatu ijaabati ummatul ijaaba mooy jullit ji nekk jullit ba daawa mooy ñii ñii yàlla sant ñu nekk ay jullit ma jàpp ne ñi séddali ko juróom-ñaar fukk ak ñett benn benn rek ñu dem àjjana mooy ummatul i daawa bi mooy ñi yàlla sant ñu nekk ay jullit su booba man li may dégg ak mooy yahuud yi nekkoon nañ juróom kuréel ak benn bi nasaraan yi ñëwee fekk kon kuréel doole ko nag léegi ñoom ñëpp ñu ànd nekk juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar man déggewu ma ci wax ji ne yahud yi dañoo nekk juróom-ñaar fukk ak benn fële nasaraan yi nekk juróom-ñaar fukk ak ñaar fii man li ma dégg wax bi mooy bi yahud yi nekkee juróom-ñaar fukk ak benn nasaraan yi ñëwee dañoo dolleeku ci ñoom ñoom ñëpp ñu ànd nekk juróom-ñaar fukk ak ñaar jullit yi ñëw dolleeku ñoom ñoom ñëpp ñu nekk juróom-ñaar fukk ak ñett ñoom ñëpp safara lañ jëm parce que juróom-ñaar fukk ak ñaar yëpp yahud ak nasaraan lañ ba mu def benn bi mooy jullit yi man loolu laa dégg ay hadis te loolu moo man a tax ma dégg kullu ummati yadxuluun jannata ah. waaw kon ëppal am na ci wàllu googu aussi léegi nag li ma daan wax laay wax temps yi may def émission ci RTS yàlla baaxe ma ma ma yaatal ko parce man loolu laa ma sa gëm li ma sa gëm mooy mbaaxu yàlla gi fu ne la nekk xam-xam fu ne la nekk kon fu ne mbaax mën na faa nekk fi ma nekk nag xam naa ne baax na moo tax mu nekk waaye wóor na ma ne feneen baax na loolu laa gëmoon bi ñu ma joxe émission bi pour la première fois moo ubbi ko ci ci kër yëpp loolu tax bi ma ko fa nekk mu mat ñaari at ñi ko daan seetaan seetlu nañ loolu moo tax tax nit ñi dañ dañ naan jaaxle am na ñu daan wax daan waa ji waa ji ab murid kii murid parce que booba am na ay intellectuel murit yu ma xam mais invité leen fa ñu def émission yu rëy rëy ñu ne kii murit la yenn yi xool sama col mais non day nandis rek mais tijaan la am ñu ne kii mbokk gandum ibaadu la boo déggee ñu wax ma sant yàlla bu baax parce que man xam naa ne jullitu Sénégal bu nekkul murit nekkul tijaan nekkul ibaadu war naa seet boppam te man li ibaadu bi jullit la léegi nag liy sottal mbir mi mooy murit bi nekk nangu tijaan am fi ibaadu am fi ibaadu bi nangu murit am fi tijaan am fi tijaan bi nangu murit am fi ibaadu am fi su dul loolu du sotti te ñoom ñëpp ñu nekk ay jullit ñun ñëpp ñu dem àjjana lan moo tax yonent bi bëgg ñun ñëpp ñu dem àjjana ñu bëgg a xaaj ci xeetam yi di ñëpp àjjana lañ jëm incha allah ñëpp àjjana lañ jëm ndax ñun ñëpp ñu gëmee yàlla baax na fii l'islam bu wér lañ fii l'islam bu wér lañ fi jàngale bu leer nañ ko jàngale ñi ko doon jàngale xam nañ ko fiñ ko sukkandiku wér mu su ñoo nekk ay suubeen ñun ay jullit lañ ay jullit leneen lu waay xam lu baax nag na ko ci dolli waaye man du ma tubaatal kenn bokk na ci li ma boole yéen mbokk yi bëgg bëgg jamono bu ne nga tuub nga tubaat man du ma tubaat man ci lislaam laa juddoo ci laa yaru te lislaam bu wér la mooy bi bi fi mag ñi jàngale woon léegi nag lu lu ma xam lu baax dolli ci kon loolu rek mooy wax ci na nañu gën a yaatu dënn suñ ko bëggee mun ta nekk su mënoon a nekk yàlla def ko su neexoon yàlla kenn du mooy yàlla ñëpp ay jullit la ñu doon su neexoon yàlla ñëpp yëfar la ñu doon moom la moo ko bëggee noonu moo bëgg ñi nekk jullit ñi nekk yéefar su nekkee ci loolu ci lislaam bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngale diine ji ci façon boo xam ne lu waaye mën a mel gis ci sa bopp yonent bi nu nekk nu nekk la waxee benn ak benn masala da ci wax addis yu bëree bëree bëri moo tax jàngee fiq ci addis wóorut <coughs> moo tax docteur Yusuf al bind benn téere bu mu wax bu ñuy boo xam ne da ciy jàngale ni ñuy dégg sunna dafa wax ne al xukmu kenn du ko jële ci nas xadis mun farit al xukmu shari li yàlla bëgg ku ko def mun loo ko xamee ci benn hadis da ngay boole am yëpp yu wax ci tomb yëpp nekk technicien bi xam ilmul jar xam ilmul usul te mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jàngale ni ñuy dégg wax ndax door a xam lan la yàlla bëgg ko ko ko wax kon il faut ñu bàyyi xel fuqaha yi il faut ñu am fuqaha il faut ñu am ay sëriñ il faut ñu am sëriñ il faut ñu yaatu dënn il faut ñu nangu bàyyi diine ji ni yàlla yàlla bëgg mu mel ko ak yonentam bi sallallahu alayhi wasallam yonentam bi yéen a ngi ko xadis boobu keroog ba ñu ñibbisi te timis jot te yant bi ba ñuy ba ñuy attaqué yahudi yi te yant bi ne bëgg ku yàq saaba yi gaaw mun leen bu kenn julli timis lu dul ci kër yahudi du fi kenn julli timis lu dul foofu c'est-à-dire na ngeen gaaw balaa timis a jot balaa jant weesoo ngeen àgg gaa yi daf liñ man jant sox aguñ ca dëkk ba ñu xaaj ñaari groupe ñu ne timis jot na de ah, ah timis jot bu timis jotee lu ñu fa yoon yant bi ne bu kenn julli timis te àgguñ ci dëkk ba ñu ne déet am ñu ñu man de du ma jul timis te àgguma foofu parce que man yonent bi nee na dafa ne ma jul timis te àgguma ndakaaru te àgguma ndakaaru kenn ki ne man de damay jul timis parce que julli timis gi farata la yonent moom ko yonent daa bëggoon ma gaaw rek dafa ne timis du ma fekk ci àll bi waaye bu bi dama koy jul timis kenn ki jul di continuer ñoom ñëpp ñu àgg wax ko yonent bi yonent bi kenn ku ne lam def baaxam yow nga bëgg ni ni nga gisee rek la ñëpp di gisee coono boobu lu tal nit ñi loolu moo leen ko teg kon mbokk jullit yi insha allahu Sénégal gii réew mu baax la nit ñu baax fi rek man dem naa yàlla maa ngi yàlla dem naa ci ëpp benn dëkk waaye ku leen defar lu baax Sénégal yi ñu bëgg lu baax la ci bon lu baax la bëgg ñu bëgg tey nag yàlla moo def ñun ñëpp ay mbokk lañu loolu amul ci beneen xeet Sénégal mooy dëkk boo xam ne foo yendu mu présenté la fi nit su ngeen waxtaanee tuuti rek bokk dara kon ñoo bokk diine ji ñoo bokk bokk gi nañu góorgóorlu wut ay sëriñ yu mat sëriñ yu maandu yoo xam ne nangu nañoo sacrifier seen intérêt ngir xeetu yonent yàlla Muhammad ñu déglu leen ci diine ji nekk ay jullit ni ko saaba yi nekk woon ridwanullahi taala wala ñu jege leen lool suñu dee yàlla gërëm ñu suñu dugg àjjana yàlla nañu yàlla defal loolu yàlla nañu yàlla may wéru mën a àggale li des ci koor gi suñ ko wooree yàlla na ko yàlla nangu suñ ko nangoo yàlla nañu may ñu fekk ko ay déwéni déwén dëkk bi yàlla na fi yàlla yàgg di totti ay yiw ak xéwal ak taranga yàlla na yàlla dolli xam-xam yàlla na yàlla dolli wërsëg yàlla na yàlla dolli taranga ñu ngi doon di nuyuwaat xalifa bi di ñaan yàlla mu may ko fa nu gudd a gudd a gudd te mu ànd ak wér di ñaan mbalam ñi séq liggéey bi yàlla jàmmal leen te may leen lu ñu continuer liggéey bi te defal leen ci ndam te nangul leen ko salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne moom nga ñu baax tey fii yaakaar naa ne képp koo xamante ne teew nga ci jotaay bi te teewul waxtaan wi tey. amee nga ci njariñ loo xamante ne am na fu mu tàmbale waaye amu fu ñam kon ci turu mu assasatul wafa'i bi ngi lay jotle ay yoo xamante ne am na tàmbali waaye amul yem waay ñaan yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam te may la ak kattan ba liggéey nga liggéey ci lislam bi yépp yàlla may la nga liggéey ko xam naa ne waxoon nañ ci njalbeen ne sëriñ bi bi ñëw ànd naag sëriñ Mor Mbay euh, ñu bëggoon ko jox kàddu gi moom tamit xam naa ne waxtu bi xaw nañoo jot te laaj yi xaw naa bari waaye nag lu gàtt gàtt rek ñu jox ko kàddu gi mu am taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaan su ko defee ñu tànn lenn ci laaj yi ndax yaakaar naa lépp du xaj ci waxtu waaye lenn ci laaj yi rek su ko defee kon ñu jox kàddu bi sëriñ Mor Mbaye su defee mu def ab taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def lii nga xamante ne moom la bi doon waxtaane alhamdulillah alladhi hadana وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ngeen nuyu waa dëkk bi yëpp rawatina xarit yi fi nekk di sunu waajur tamit lu wér di nuyu imaam yi rawatina imaamu raatib bi di nuyu borom dëkk bi àll taabal yi ànd ak ci dëkk bi yëpp ñu ngi leen di nuyu leen ziar eh, di nuyu sama xaritu bopp di sama doomu muy ku baax ñu daan ko woowee Mala Yen Sari muy Sëriñ Abdou Xuddos Ndaw ñu jàngandoor Kuwait maanaam moom ñoo def loolu bac général yàlla def moom mu dem xandar man ma dem keer loolu ñu tàqali waaye moom sama doomu day la te doon lenn koy ñu bu baax di ko siyaare siyaare njaboot ak yépp eh, di tatagal sama sang alxaaji daam njaay ndax sama yaay mooy bàjjanam bàyyam mooy sama nijaay jaamam la yàlla na ko yàlla dimbali li fi wax yépp rafet ndax jullit du ëppal waaye jullit du nekk yambar déedéet baaxoo jullit bu ëppale rek nekkatu jullit bu nekk yambari baax waaw kon lay ne ci digg bi rek kazalika jaalnaakum ummatan wahida waxam ne wala tajal yadaka maxlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti waxam ne lam yusrif wala yuqtur wa kaana wa kaana bayna dalika qawaaman ñëw ba ci julli na la tujaahid salaat wala tuxaffid biha wabtaqi bayna dalika sabila yii yëpp mooy julli dafa war a yem julli du ëpp li mu wax yëpp addis yi mu ci indi lépp misaal yi mu ci joxe yépp lim joxe ci sunna yépp ak li xew ci kër yi yépp lim ci joxe lépp lim bëgg a wax mooy jullit day yem jullit day yem xayrul umóori aw safa yoon bi gën ci yoon yi mooy bi ci gën doom maanaam ci diggante sax su neexee ci waa war tuubaa man maag sintaan bi ñun ñooy wasat bi ñun ñoo diggu doom bi ndax ñooy sëtu maaram ba tamit lu wér ndax maaram Mbàkke jur Cerno Kori Bata Mbàkke mu jur Mati Mbàkke mu tawloo Ahmadu Si mu jur sunuy maam moom te Amadou Ousmane bokk neeg bàyyi kon tey ñun fii toog ñun ñoo toog ci diggante Tuubaa Jaaw lu nekk la ca diggu doomu lay soxla waaye nag ñu ngi ndokkee julli yi dëkkee daaru salaam daaru daaru daaru malabi ñu leen di ndokkeel man maa ngi fi a ñëw tey waaye ku bëggoon dëkk bi la te di ko wax ku ma toll ki ko gën a waral mooy sëriñ Abdourahmane Mbacke dama ñëw Màggalu Tuubaa jënd kasetam bu mu def ci muqaddimatul ismi baat bi sax kawewu ma déglu ma ne kii de bëgg naa ko bi ma amul moyen nu gis képp kuy ñëw daaru ma may la soo demee nuyul ma sëriñ bi saare kon sëriñ daam yaa ma indi ci dëkk bi tey yàlla yàlla fay la yool bi rëy na trop waaye yàlla ñu ko yàlla boole sëriñ Abdourahmane Mbacké yàlla ko yàlla fay ci liggéey bi muy liggéey ci wàllu xam-xam ndax dafa dem def lu tombe dafa dafa fekk daara dee daara dafa dee ci Sénégal sin daa wax na ko léegi nee na bu njëkkoon Sénégal boo jógee ni jàngi dangay xam daara ji ngay jàngi la nga fay wuti maa ngi dem jaamal damay jàngi alxuraan waaye damay jàngale luxa damay dem mbos parce damay jàngi miraas damay dem Kaolack parce que damay jàng ci Serigne Ahmed Ndiaye am wala boog arab wala damay dem ci Serigne Ahmed Thiam bu bàyyi ñax ca Medina pour ma jàngi grammaire boobu lu loo ko am kenn ku ci nekk boo daan laxas fa nga daan dem da nga daan xam da nga koy wuti ca soo ko demee daañ la defar ba nga baax ñu dem ba jàngu yooyu yëpp dee mu am dëkk bu def adduna bi yëpp jox ko tur wu rafet mooy daaru mbooci soo ko waxee ñu ne akkuloo sunnoo loolu yàlla ko fi yàlla saxal boo ne daaru mbooci nga ne ak ñoo civilisé ak ñoo rafet fali jamono yàlla na ko yàlla saxal waaw ndax ñun télévision waaye loolu lu gis nañ ko tey teraanga yi tey bu doon ci yeneen place ay jigéen a ko fi teg mais bi ñëwee ba léegi teguñu jigéen suñu bët loola kon dëgg lañ daan daan dégg liñ daan dégg ci dëkk bi yàlla na ko fi yàlla saxal mbaax bi alhamdulilahi rabbil alamin du doy waaye nag question yiy ñëw ak ñii laaj tax na lu bëree bëri duñ ko mën a wax ndax waxtu bi jeex na léegi tuwaat fakkaan la maanaam liñ bëggoon sax ñun am nañ ko ba ndax ñun dañ amoon soxla bu ñu ak rek yàlla nañ jot ci euh, bibliothèque bu Serigne Abdourahmane Mbacké bi bi ñu accès moom lañ njëkk a toppatoo yàlla def na am nañu lépp jot nañ ko bala ñu dugg càkk man jot naa ko Serigne daan bi jot na ko tey moom kenn ëpp ma yóbbal sama yóbbal a ngi sama conseil yàlla yàlla fay waa dëkk bi ñiy waajuram ak ñiy mbokkam waaye moom mi ko lëggee yàlla yàlla guddal fan yàlla yàlla wéral ci xol yëpp set na sëñ daam yàlla yàlla fay wax ji rafet na li nga wax rek moom la wut mooy yem jullit dafay yem jullit du ëppal jullit du yembare jullit day teey danaay wax na këru sëriñ ku yàkkamti bokkoo ku teey di bokkoo këru sëriñ boo ko bëggee am dara bul yàkkamti këru sëriñ boo ko bëggee am dara del teey këru sëriñ boo ko bëggee am dara del teey sa làmmiñ loolu mooy li ñuy li nga xam ne moo lay jox dara ci këru sëriñ te yi ma wax yépp mooy jëkko jullit jullit day teey jullit day ngëb làmminam ah aaya baa ngi ci suuratu Qaaf seen dara ah ko bu koy waxee ma maa yulfasu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid seen mbàkke bu yàlla bëggoon ñuy wax lu bëri nim ñu mayee occasion ñuy dégg lu bëri ci ñaari nopp daf ñuy jox ñaari gémmiñ ñuy wax lu bëri waaye ñaari nopp la ñu may ñuy dégg lu mu jox ñu benn gémmiñ pour ñuy wax lu tuuti yal na yàlla dimbale julli bi seen dara yal na yàlla dimbale mbokk sàll bi maa ngi jégalu bu baax a baax Abdul Xuddoos Ndakiyu sami lu ko fil maxrib asalaamaaleykum alhamdulilah ay gis nga wala wala ah yéen daal Mbacke Mbacke Mbacke a baax Mbacke Mballa. asalaamaaleykum. ak a baax tuwaale ak a baax tuwaale ak a baax. kër Mbay ci taxaw seetlu bu am solo boobu nga xamante ne moom nga def yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu nga jotaay bi tey saxol sedd na ci lii nga xamante ne moom la ñu sëriñ daam andil te sëriñ Mor tamit yokk ci li am solo lii nga xam ne moom la ci yokk kon daal li ñuy def moom mooy euh, di jot li kàddu yu cant yoo xamante ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu di ñaan tamit yàlla guddal seen fan yokk seen xam-xam may leen kàttan ba li ngeen yéene liggéey lépp ngeen àgg rek kon laaj yi xawoon naa bari waaye nag xam naa ne ñenn ñi nga xamante ne dégguñu seen tontu ci yenn laaj yi incha allah yeneen jotaay yi xam naa ne def na ko tontu xam naa ne bala ñu jox kàddu gi sëriñ mu muudu mi rek pour mu ñëw ci laaj yi ñu bàyyi xel ci ne euh, Lamp FM dana jàllale waxtaan wi ak Dunia FM ak RFM ak Darou Moukhty FM ak RTS Touba Mbacké jant FM ak Sud FM ak Walfajri ak Diso rajo yi yëpp benn bu ci nekk dana ko jàllale. Touba Média tamit muy télévision boobu incha allah dana jàllale waxtaan yi ba tey tamit ku consulter surtout Al Wafa Daaru incha allah da nga ci fekk waxtaan wi am na yeneen sites yoo xamante ni ku ko consulter incha allah da nga ci fekk waxtaan yi xam naa ne euh, ñu fàttali mbooloo mi rek. Euh, sëriñ Mouhamadul Amin Mbacke moom sëriñ maam Thierno mu daaru ma naan moo fas yéene waxtaan incha fas yéene ko ànd ak sëriñ xabaan Mbàkke mu sëñ Murtada ñu fas waxtaan nag la finance islamique muy at-tamwilul islami yi muy wàllu finance maanaam ci l'islam nam ni mu ko gis ak yéen noonu kooku incha allah moo fas yéene waxtaan. xam naa tamit euh, ginnaaw suba professeur Mouhamed Gala Ndiaye lañ dalal mu fas yéene waxtaanee allah on fi fi fi fikri Seyxul Xadim euh, ci ci dibeer ji docteur ay niina ay niina Guèye ak professeur Abdoulaye Kane. ak professeur Maimouna Ndour xam naa ne ñooñu ñoo ñëpp ay médecins lañu ñoom lañu fas yéene dal ci jotaay bi ñu fas yéene waxtaane les maladies cardiovasculaires ak ci wàllu tension ak ci wàllu diabète mit incha allah euh, altine ji nga xam ne mooy jeexitalu semaine bi sëriñ Abdoulahi Diop lañ fas yéene dalal wax fii ci jotaay bi mu fas yéene waxtaane euh, moom tamit shi'arul walafi muridi yi incha allah kon ñu yox kàddu gi sëriñ Moodu mu mu mu laaj rek mu jukki yenn ci laaj yi yeneen laaj yi def insha allah gis na ci tontu beneen jotaay ndax temps bi moo ñu ko mayut bismillah rahmaan rahim day laaj sujjóot yi nga xam ne dafa xaraam ak sujjóot yi nga xam ne xaraam ak lan moo tax la sujjóot yi ñu wax sujjóot tax ji ak sujjóot tax bi ak sujjóot ihtiram sujjóot bi xaraam mooy sujjóotu ibaada sujjóotu sujjóotu ibaada sujjóot boo xam ne ki ko da ko ciy jaamoo boobu xaraam boobu la yàlla aaye la tasjudu li shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladi xalaqahunna sujjóot boobu dafa xaraam boobu laa wax ne du shirk ndax yàlla santaane na ko sa eh, sujjóot sujjóot boobu dafa moom mooy shirk sujjóotu ibaada keneen ku dul yàlla nag dafay xaraam ndax yàlla moo xam laa tasjudu li shamsi wala lil qamar ibaada moom dafa shirk la moom képp ko sujootal te jaamu ko tax dangaa ngaa bokkaale parce que kenn rek lañ war a jaamu mooy borom bi tabaraka léegi nag sujootal kenn ngir fonk wala màgg ko mën na xaraam mën na dagan waaye loolu man sama àlloo eggul ci faram-fàcce yi yooyu sama àlloo eggul bi ma wóor daal mooy sujootu ibaada moom ku ko def def nga shirk bokkaale nga ndax kenn du sujootal dara loo xam ne jaamu koo tax ko te mooy bi yàlla ay ci léegi nag sujoot boo xam ne dafa màgg màggal wala fonkee la tax mën naa xaraam su fekkee amuloo ci ndigal ndax li yàlla wax laa tasjudu li shams wala li xabar waaye ndax euh, euh, dagan kañ lay dagan boobu moom jànguma ko mu def lan mooy sujoot loolu tam beneen détail la am na ñu wax ne dara du tudd sujoot lu dul sa ñaari bët woom yi ak sa ñaari loxo yi ak sa juróom-ñaari yax yi nga xam ne ñoo sujjóot fekk laal suuf loolu kenn du ko sujjóot loolu tam istaad la fuqaa yi wax nañ ci lu bëree bëri problème garante la li mu wóor daal mooy képp jàmm ko def nga lu def nga lu xaram def nga shirk loolu moom wóor na moom waaw di la yàlla ñu sujjóotal woon Sayyidina sujjóot bi yi dugal yàlla sujjóot mooy sujjóot taasir la woon parce que suñu te ibaada yàlla du ko kenn parce que yàlla du santaani keneen muy jaamu keneen kon li ñuy déggee ci mooy suñu tu màggaloon mu ne lan mooy tegtale ne sujjóotal leneen lu dul yàlla wala ku dul loolu alquran laa tasjudu li samsi wala lil xamari loolu alquran bu leen sujjóotal jant bu leen sujjóotal weer da ngeen loolu loolu alquran la. tafrit ifraat moo am ak tafrit ëppal ci lu baax ak ëppal ci lu bon wala ma ëpp euh, ëppal ci ma wàñ ci wàññi wala ëppal ci yokk loolu mooy ëppal léegi ñàkk ëppal mooy nekk ci digg bi mooy doo ëppal ci yokk doo ëppal ci wàññi. tey jii koo xam ne dafa sóobu ci politique dem ci ba ëpp kooku dafa ëppal waaye tamit koo xam ne dafa gàttal ñu dafa ëppal. Hmm. dañoo dumóoyu politique loolu donc mën a leer waaw xaw ma ñaan la jublu ci loolu waaye su fekkee li mu wax dëgg la mooy dañu dumóoyu politique complètement loolu ak manqué la lépp kilifa bu ko def ci diir yi manqué manqué lay teg xaw ma nag kan la jub ñan la jublu suñu kilifa mu ne ndax dagan na ci doomu réew bu bisu vote jotee bu tee ay loxoom bañ a vote teg ko ci rek ne Sénégal dawla islamique loolu daganul parce que ku watewul wate nga wate kenn mënu cee métti soo watewul wate nga soo soo watewul ki nga xam ne boo wate woon mooy gañe moom nga wate contre ko moo moom moo ci gis ñàkk fayda waaye ñun digg doomu am fayda lañ ci gis ñun diggu doomu mooy am fayda ci ñun xëy na moom moo ci gis ak fayda xaw ma lu tax mu wax loolu mu ne topp sunna ak as-salaf as-salih ndax mooy ñàkk nekk ci li ñu waxal wasatiya topp sunna te muy dëgg topp salaf salih te muy dëgg loolu mooy wasatiya bu mujj bi mooy mooy lan mooy fekk la ne ah boobu dafa mel ni jàll na sax hmm. kon daal loolu moo nekkoon laaj day sant bu baax hmm. di la gërëmaat surtout mu asasa yi jox sa yow ko am nañu jox sant Dame Ndiaye ak sëriñ Mor Mbay ci waxtaan diine wu am solo wi ñu def tam jëm ci al wasatiya fil islam mu assasatul Wafa sàkk woon ci man ma jottali kàddu yi cant ak ngërëm jëmale ko ci suñu ñaari gan ñi kon ñu ngi koy feddaliwaat bu baax a baax ndax dama fi am maanaam li ñuy wax surprise bu neex ci man muy mu muy Serigne Mor Mbay mii dafa nekkoon sama wëllëre lool ñu bokkoon nekk Maroc te gisuma ko woon maa ngi toog fii di déglu waxtaan wi te gisuma ko moom it gisuma te bokk nañ ab diir bu yàgg ca Fass ca jaamiatul xarawiyin ñuy joxlante kon bu ñu dajewaatee fii dañu am mbégte lool mu yëngutu ci lii man ma it ma di ci yëngutu kon loolu man mbégte mu rëy rëy la ci man kon maa ngi koy ndokkeel di ko dalal te ko xamal ne mi ngi ci këram mi ngi ci ñoñam mook ostaas Ahmad Dame Ndiaye mi nga xamante ne moo ñu defal waxtaan wu am solo ci wàllu diggu doomu diggu doomu nag ci lislaam ni ko ostaas Dame njaay waxe rek maanaam suratul fatiha leeral na ko te yonent bi sallallahu alayhi wa ba waa ji ñëwee di ko laaj ni ko dama bëgg nga dénk ma dana ko qul amantu billahi sumastaqim mooy nanga diggu doomu rek daanaka mooy tontu la gannaaw boo gëmee yàlla ba pare looy def lu nekk nañ ci digg dóomu loolu oustaz Dame Ndiaye indi nañ ci point yu am solo yoo xamante ne mëne su caa dolli lenn mëne su caa wàññi lenn lu may jiim koo jële ni mu ko waxee te jëfe ko ni pratiquer rek mu bañ a doon ay wax waaye ñu jëfe ko ci suñu dund bu wér a wér digg doomu googu nag dafa nekk loo xamante ne comme moom jox na point de vue bi ci l'islam joxe man kon damay dolli point de vue bi Serigne Touba joxe rek ndax mu gën a complet ndax li sëriñ daam Ndiaye wax ci l'islam moom mënatuma cee teg benn araf waaye Serigne Touba nag kon am na gis-gis moom ci digg doomu lan la Serigne Touba wax ci digg doomu dafa wax ne wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita ndax ustaas dafa dafa junj lu am solo dafa wax ne turuq yi muy yoon yi digg doomu lu ci am solo la loolu nag moom wane ne moom sëriñ Touba moom daf koo jëmmal ci mbind ak ci jëf ndax foofu ci masaalikul jinaan lam fa wax mooy bul sàggan sàggan mooy sàggane diine ji bu julli jotee nga ne ah man ko sëriñ bi rek laa yaakaar du ma dugg ci gaal yenn sama bagage comme ni ko sëriñ Saalifu Mbàkke yàlla ko yàlla dolli leer daan wax bu joxe eh, bu jaamu yàlla jotee koor nga ne ah loolu daal nañ ko bàyyee sëriñ si bu aj màkka jotee nga ne lu jot rek nga ne nañ ko bàyyee sëriñ si loolu ak càggante la te xam ngeen ne càggante mooy safaanu digg doomu naka noonu ëppantam mooy jël mbir mi teg ko foo xamante ne àggu fa maanaam lu lu jóg ci lislaam tam nga yombal ko ajjana nga yombal ko ndax ku ne xam ne ne ajjana yonente bi nee na yoon bu jëm ci ajjana bépp ay lu naqari rek la kon mënta yomb bëgg lu yomb tam loola ñàkk digg doomu la bokk kon lan mooy li gën mooy nekk ci diggante bi mooy alfadila mooy digg doomu te falaasifa yu mag yi dañ ko daan wax ku ñu Aristote sax waxoon na ko nee na mbir mu ne la ca gën mooy la gën a digg doomu alfadilatu wasatun bayna rasilatayn maanaam ñaar yoo gis yu nekk la ca digg ba moo ci gën moo tax am na benn waykat boo xamante ne suñu sargi jigéen ju rafet ja dafa wax ne xayfaau muqbilatan bi mudbiratan laa yushtaka xistarun minha wala tuul gudd ba ëpp ab ñaawaay rek lay jur gàtt ba ëpp tam ab ñaawaay rek lay jur kon li baax mooy digg doomu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko Sëriñ Tuubaa di melal gis ngeen ko dafa wax ne guddut ñuulut mela yam wax ci moom gis yépp gis ngeen ko loo ca gis rek digg doomu lay doon kon digg doomu daal mooy li ak ci ab jullit mooy li gën ab jullit kon yàlla ñu tënk ci digg doomu ah. sunu mbir yépp comme ni ko Oustaz Dame Ndiaye waxee tënk ko ci ni ko Serigne Touba dundee tam ci bayit moomu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi baax